mawlaana abil abbaas ahmad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina ammaa ba'du assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñi ngi ndokkeel ñépp di leen nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq ñaan borom subhaanahu wa ta'aala boo leen jéggal di delluwaat di leen di ndokkeel ba tey ci jotaay bu tedd bi te mooy loo xamante ne dañ ko nose taxawal ko ngir jëmmi na Muhammad alayhi salaatu wassalaam li nga xam ne moom lañ daan baaxoo di ko def saa yoo xamante ne dañuy ubbi waxtaan wi mooy jël ay ñaar ñett ba ñeent wala juróomi euh, tomb yoo xamante ne dañ koy def xeetu fàttali amaan na tey e, thème bi ak sujet bi tax na ba e, daanaka mën nañoo wax ne du ko jar e, ngir ne sujet bi mooy li nga xamante ne mooy point bi nga xam ne mooy point central dundu képp koo xamante ne jullit la te moom mooy li nga xamante ne Euh, képp koo xamante ne sa borom subhaanahu wa taala moo la yitteel thème bi moom mooy point central bi nga xamante ne moom nga war a concentré te sa lépp ci loolu la wër a wër wërloo euh, képp koo xamante ne euh, bëgg nga mucc tey ak ëllëg am teranga àdduna ak allaaxira am ngërëmal borom bi subhaanahu wa ta'ala ci lu jege ak ci lu sori thème bi moom mooy li nga xamante ne moom nga war a concentré def ko euh, sa sa sa sa point bi nga xamante ne moom ngay diir saa su nekk waaw am na gis nga ñi di def euh, kii flèche yi léeg-léeg bu ñuy sànni day am benn point boo xamante ne tout le temps moom la ñuy diir nga xamante ne bu ñu ko jamee day am ay cercle yu bari nag léeg-léeg mën nañoo jàmm kii lii mën nañoo gagné sax mbir mi te fekk jàmmuñu point bi dëgg-dëgg waaye ki nga xamante ne moom moo jàmm point bi moom kooku moom faaw mooy gagné point boobu nag mooy thème bii. Euh, képp koo xamante ne am nga ko képp koo xamante ne jàpp nga ko képp koo xamante ne ko koo xamante ne def nga ko si yitte képp koo xamante ne euh, euh, jël na ko génne ko def ko dundam def ko crédoom def ko euh, devisam def ko soowam na ko leer ni dana raw kudul moom maanaam képp ku melut ni moom rek moo lay raw te mooy euh, li nga xamante ne moom moo aju ci sopp sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ak topp ko Euh, muy buntu boo xamante ne ci Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi euh, moom moo ko nose ci téereem bu am solo boobu muy xilaas zahabi ci siirati xayril arabi mu nose ko nekk fanweeri euh, bunt mu def lu bare bari ci bunt yi Euh, mu jàngal ñu ci dundinu yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ci ñaar fukkeelu euh, buntu bi ak juróom mooy alfaslul sabi'u wal ishrun ak juróom-ñaar maanaam ñaar fukkeelu buntu bi ak juróom-ñaar mu def ko fii wujubi ta'atihi wa mahabbatihi wa ittiba'i tariqatihi wa sunnatihi sallallahu alayhi wa alihi mu def ko fii wujub bi ci waru taati ji topp ko moom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam topp coobare woo wa mahabbatihi ak sopp ko wattibaahi ak topp ko topp xër wattibaahi topp ko topp xër teg tànk pa tariqatihi yoonam wi wa sunnatihi ak sunnaam li nga xamante ne lool la baaxoo di doxale saa su ne suba ak ngoon guddi ak bëccëg sallallahu alayhi wa sallam mu am kon ay baat yoo xamante ne ñoom ñooy point central thème bi am na wujub am na euh, taa am na mahabba am na ittibaa am na tariqa am na sunna yii yëpp muy baat yoo xamante ne benn bu ci nekk ci ñoom dafa am loo xamante ne moom lay tekki te moom lay wund muy loo xamante ne lenn lu ci nekk dañ koo war a jàppee ba pare jox ko sansam bi nga xamante ne moom la yelloo su ko defee ñu xam importance bi mu njëkkee ci wuju wuju mooy lu war mooy loo xamante ne dañ koo digle digle goo xam ne dafa ànd ak feddali ñu dëgëral ci digle ji te conséquence su digal googu nag mooy ne képp koo xamante ne da koo topp da ngay daal di nekk koo xamante ne dangay ngay yelloo am pay am am am am neexal waaye képp koo xamante ne dafa wuute moom day daal di yelloo ay mbugal ay duma loolu mooy lu war mooy loo xamante ne sañoo koo bañ waaye boo ko defee am ndàmpaay lu rëy lu duum loolu mooy lu war Euh, kon muy wax ne lépp loo xamante ne moom la nar a waxtaanee tey maanaam statut boobu la am kon loo xam ne du statut bu tuuti loo xamante ne la borom bi subhaanahu wa taala dafa xool ba xool daan ni lii moom dama koo def loo xamante ne du ma la bàyyi nga ciy dugg say coobare waaw wala déet du ma la bàyyi nga naan saa yu ma neexee laa koy def saa yu ma neexee du ma ko def mais dama laa koo tànnal ne lii dama bëgg nga def ko force soo ko defee mu am conséquence yu positif ci yow waaye soo ko bàyyee mu am ay conséquence yu négatif ci yow loolu moom mooy lu war euh, lan si mu ne taati ci topp ko topp coobarewu ndax ak taw mooy li nga xamante ne moom mooy coobarewu comme li nga xam ne noonu la borom bi subhaanahu wa ta'ala waxoon asamaan seen suuf si ne leen itiya taw'an aw karha qalata ataynaa taa'i'in euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa bind asamaan si ak suuf si mu ne fa qaala laha wal ardi mu wax ko moom asamaan si ak suuf si ne ko ne leen yéen ñaar itiya dikki leen ma taw'an ci coobarew aw karhan wala boog ñu maanaam ngeen def ko fekk dañ leen a njatt maanaam karxal mooy loo xam ne dañ laa forcer pour nga def ko amul amul une fois parce que borom bi subhaanahu noonu la bindee boo leen bindee fi ba mu des nit ñi ak jinne yi ñoom ni mu leen bindee moom mooy daf leen a may ñuy am ay choix bi dafa tabax en tout cas euh, nan koy waxee pour le moment maanaam feek ñi ngi ci kaw suuf euh, mën nañ koy defandi mën nañu nekkandi fii yàlla di leen digal wala mu tere leen ñu bañ loolu ci en tout cas te ci zahir lay amee loolu waaye képp ku nit ak jinne borom subhaanahu wa ta'ala ci anam ngoo xamante ne lépp la wax donte danaan la dikkal nga topp ma nga def li ma la bëgg a def loo te euh, dikkal ci coobare wala nga bañ ala kulli xaal de toute façon sañoo bañ parce que bu ne la ñëwal soit da da neex nga ñëw bu la neexul it ñëw. maanaam loolu mooy amul choix voilà bu fekkente ne dañ laa binduloo comme ni nga xam ne noonu lay gars yi di def ne ngeen baal ma ci exemple bi euh, nga doon mairie ñu ne la euh, da war a euh, jël soxla ñu daan ne benn case moo fi nekk mooy da ngay signer monogamie voilà maanaam. <laughs> Euh, choix bi daal la maanaam su la neexee nga choisir ko boo ko choisir lépp ñu choisir ko maanaam loolu mooy <laughs> waaw loolu mooy waaw. voilà def ko loolu la daal euh, euh, mooy li nga xamante ni mooy li concerné waa maanaam lépp lu dul nit ak jinne lépp lu dul nit ak jinne rek loolu moom moo la concerné euh, bu ko defee ñoom ñu ne ah atay naa pas en ñun de dikk nañu waaye nekk ci ñoo xam ne dañ laa topp ci coobare kon loolu mooy topp coobare wu loolu nag la borom subhaanahu wa taala wax ne in tuti'uhu tahtadu soo leen ko toppee maanaam gis nga topp coobare googu rek da ngeen gindee man moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom nag la borom bi joxal wax ne soo ko toppee moom da euh, kon loolu moom mooy topp gu njëkk topp topp gu man yuti ak rasula faqad ataa Allah borom subhaanahu wa taala ne képp koo xam ne da nga topp bi sallallahu alayhi wa sallam na xam ne loolu muy jëmm ci lu amul benn werante loolu muy jëmmi topp ki nga xamante ne moom mooy yàlla borom subhaanahu wa ta'ala kon aaya yooyu dañ ciy xamee ni képp koo xamante ne euh, dafa bëgg topp yàlla te xamut lu muy def loolu jarul la jëmmi topp sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy exactement jëmmi topp yàlla lépp loo xamante ne comme ni ko alquran waxe wa ma ataakumur fa xuduhu wa ma nahakum anhu lépp loo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox na leen ko téy leen ñëpp leen jël leen waaye lépp lu mu leen tere baleen baleen kon loolu moom mooy euh, partie bu njëkk bi ñaareel bi mooy nekkee wa mahabbatihi ak sopp sallallahu alayhi wa sallam euh, sopp ko mooy sa xol jéng ci moom ci anam boo xamante ne lépp loo xamante ne ay mbiram la moo lay gënal lépp leneen ak lépp keneen euh, sopp ko moom mooy li nga xamante ne mooy point central bi nga xam ne lépp ci loolu lay wërwërloo topp bi day wërwërloo ci sopp bi euh, ndax sopp borom subhaanahu wa bi muy amal mbindeef yi daf leen a amal ci cofeelam ak ci sopp leen maanaam loolu moom moo tax mu amal leen comme ni nga xam ne noonu la ko xadis qudsi bi nga xamante ne Euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam boroom xam-xamu xadis yi euh, dañ ko àttee ci ne xadis bi wéru waaye waa ahlul kashf maanaam boroom ni ñen mbooloo ci nitu yàlla yi nga xamante ne boroom bi subhaanahu wa ta'aala may la leen euh, bunt ci bunt boobu kashfu ñoom dañu wax ne xadis bi moom wér na ci bunt boobu mais borom subhaanahu wa ta'ala dafa wax ne kuntu kanzan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khalqan fa ta'arraftu alayhim fa bi ya'rifuni dama nekkoon kanz benn trésor boo xamante ne kenn xamuma woon kuntu kanzan lam u'raf waaye fa ahbabtu ma daal di kon an u'rafa ci ñu xam ma loolu moo tax mu ne fa xalaq xalqan ma daal di bind mbindee fi maanaam nga gis ne kon fa ahbabtu ma sopp cofeel googu nag loolu moom mooy première étape bi te loolu du du parce que sopp du du xëy na euh, du jar ñu ciy dugg mais sopp cofeel mbëggeel li ñu naan mbëggeel. dafa am euh, ay étape maanaam dafa am fukk dafa am juróom-ñeent yoo xamante ne étape yoo xamante ne borom maanaam mbindee fi ñoo ko jagoo mais ñaari étape yu njëkk yi yooyu borom bi subhaanahu wa taala daf koy daf ko am mais bu ñu xoolee ca cëppandaw ga maanaam mooy bu ñu demee ba ca jeexital ga daf ci am étape boo xamante ne loolu maanaam la maanaam lu. lu lu réciproque la entre nit ki ak boromam subhaanahu wa ta'ala te loolu moom mooy mawadda ak al wudd inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wadda voilà loolu moom mooy partie mooy bu mujj bi mais boo xoolee xubb te mooy bu njëkk bi ak wudd te mooy bu mujj bi boo xoolee euh, pour euh, numéro bi da gis ne même poids mystique la mooy 10 te dix xam nga moom comme ni borom wax tilka kaamila maanaam mooy lu mat muy fukk maanaam mooy muy fukk yu mat sëkk euh, kon nit ki bu bëggee ak mat dëgg dëgg dëgg faw dafay ànd sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam nekk jikkoom nekk meloom nekk doxalinam nekk léppam maanaam léppam dafa war a tourner autour de sopp yonent bi sallallahu alayhi te dëgg dëgg yàlla gi nga xamante ne moom mooy bu mat bee matamat parce que ngëm yàlla ay étape la ay branche la ay façon la ay é wala ay étape la mais dafa am étape bi nga xamante ne mooy bi gën a kawe bi ngëm yàlla yi ak façon yi moom mooy nit ki comme lu moom la borom su yent bi bokk sallallahu di wax naan ci euh, bi mu ci xalis bu nekk sax imam al Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima mu naan laa yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa maalihi wan nas ajma'in nit ki amul du du du du du ngëmam du mat dëgg-dëgg maanaam mooy ngëmam du yegg vraiment ci sommité yi nekk lu réel lu dul man ma nekk ki ko gënal mu gën maa sopp euh, bakkanam boppam alalam doomam yi waajuram yi ak nit ñëpp maa ngi gën a lépp te loolu dafa war a nekk loo xamante ne réalité la xaqiqa la maanaam warul nekk rek loo xam ne dañ koy wax maa bëgg yeneen ñoo sopp yeneen sax d'ailleurs sax faf sax di wut titre bi ñu naan so sopp nab yi wala euh, bëgg yeneen wala yu mel noonu ba di ko tuddee sa bopp sax di ci siiweeg yooyu loolu euh, dëgg la am na solo xëy na dina wane ni euh, sopp nga ko waaye cofeel gi dafa war a nekk loo xamante ne dafa reer de telle sorte que yow ci sa bopp yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo lay gënal sa bopp loolu nag comme ni Seydina Omar wax radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waxee loolu mu ne ko Yonent bi c'est que euh, man sama alal ak samay doom ak samay waajur ak ñëpp vraiment yaa ma leen gënal loolu moom voilà mais bon sama bopp nag donc comme ni wolof yi di wax quoi sa bopp mën a gënal vraiment du bañ naa la nag ko waaw bon sama bopp moom. nga gënal ma sama bopp loolu moom vraiment non yaa ma gënal ñëpp daal ba mu des sama bopp mu ne ko nag non non kon ba tey ngëm gi matut kon ba tey ngëm gi matut euh, loolu tekkiwul ni maanaam nit ki mu mëneef ko tuddee nit ku gëm yàlla parce que Seydina Omar radiyallahu ta'ala ci étape boobu sikk nekkul ci de ci jullit ñi gën a ñi gën a kawe la bokk mais sauf que. maanaam li nga xamante ne moom lañuy ñuy sàkku ci moom te moom mooy ngëm gi nga xamante ne mooy bi superbe parfait boobu noonu accompli boobu moo ko dese woon étape boobu te yonent bi sallallahu ba mu ko waxee loola subhaanallah ci saa si gis nga waxu yonent bi sallallahu alayhi dafa am doole ci ñoom maanaam dafa am lu muy tekki waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tekki du du du comme waxu sàmm ak débat ah. maanaam de telle sorte que su la neexee nga nga nga discuter ko wala yooyu déedéet waxu yonent bi sallallahu alayhi dafa am lu muy tekki yonent bi sallallahu alayhi nee na li muy tekki mooy sami'na wa ata'na dégg nañ topp nañ nii la nii la demee amul leneen li mu wax rek la la mu waxul du noona loolu mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam sens boobu la bi nga xamante ne wax na euh, yonent bi sallallahu alayhi wax na ko loolu moom mu dégg ci noonu ci saa si borom bi subhaanahu wa taala ubbi mu ne yonent bi sallallahu ma sax sama bopp. naka al léegi nag gëm gëm maanaam mooy gëm gu mat sayyidna Umar radiyallahu ta'ala anhu euh, léegi nag laaj bi mooy est-ce que maanaam euh, ñun dañuy toog rek ñu ne ñu ne ñun mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam da nga da laa war a gënal sa bopp nga ne bon léegi moo ma gënal sama bopp après est-ce que dafay yam rek ci wax ci est-ce que waa d'accord léegi moo ma gënal sama bopp affaire bi du loolu mais gënal gi mu gënal sa bopp euh, fenn lay vérifier wu mooy yow soo amee loo xamante ne say intérêt la gis nga xaalis baa ngi nii lii nii ay millions laa ci a am marché bii mais nag yent bi nee dafa xaram sallallahu alayhi wa nga ne banaa <laughs> <laughs> loolu moom mooy voilà maanaam affaire baa nii lii mooy li nga xamante ne sama bëgg-bëgg la sama namal sa moom laa sopp lii mooy sama euh, euh, euh, sama rêve nga gis ne dëgg ay année ay année maa ngi doon préparer affaire boobu mais tey benn waay nee na la na voilà mu ne benn benn voilà maanaam benn nga ne la je non mais c'est que gars yi da ngay waaru quoi seen xam-xam bi dafa bari trop. parce que saa yi fii lañ lay génneel ay affaire fii nga daal di commencer léegi fi mu toll non fi mu toll suñu plan yëpp yàqu na ko <laughs> déedéet da war a nekk koo xamante ne. comme li borom bi wax a wa rabbika laa yu'minuuna hattaa yuhakkimuuka fiimaa shajara fi anfusihim harajan mimmaa qadayta wa yusallimuu tasliimaa waat naa ne déedéet du ne lépp loo xamante ne xew na seen diggante dañuy ñëw ci yow sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi topp nag du ñu am dara loo xamante ne lu ñuy yëg lu mel ni ñag gi ñag bu luy ne seen xol xam nga benn mbir benn affaire la mais topp ko ànd ak sa xol fiix ca nga biig ca loolu beneen affaire la te affaire boobu nga war a am bu yent bi waxee rek sallallahu alayhi wasallam gis nga tey gis nga mbëggeel moo tax borom bi subhaanahu wa borom maanaam dafa dafa dafa def xikma bu rëy mooy daf ñoo euh, dafa bind mbëggeel ba pare tas ko ci àdduna bi de telle sorte nit mënut a wax ne xamul luy bëgg Euh, parce que euh, daf koo def ay façon yu bari nit ki kii mën na ne euh, comme mbayeen bi ni mu bëggee ceeb wala ganaar loolu benn façon bëggil la xam na luy bëgg foofu xam na ni maanaam par exemple nga gis kii ni mu bëggee oto ama am ñoo xam te ne oto oto oto oto seen oto yi dañ dañ ko dañ koo bëgg lool léeg-léeg ñu ñu attan cee dépenser alal ju dul jeex wala temps bu bari bari di fomp di di defaraat voilà parce que tey fi mu toll waa jënd oto gu nekk loolu moom lu ci ëpp dana sopp oto bi maanaam parce que fi ngay xamee ni bëgg na ko mooy bu benn waay ñëwee nar ci nar koo xoos wala yu mel noonu maanaam ni muy réagir ci saa si mooy wane ni kii sopp na oto bi voilà loolu kon loolu tamit beneen xeetu mbëggeel la mais ba tey bokkut ak bokkut ak bi bi ma jot tudd sànq mooy bi mbayeen bi bëgg ceeb bi wala ganaar euh, bëggeel léeg-léeg ni ngay bëggee sax waajur yi waajur yi ni nga leen di bëggee ba tey bokkut ak ñaar yi ma tudd sànq ak ni ngay bëggee sa doom ak ni ngay bëggee soxna si ba tey duñ benn yooyu yëpp ay façon yu bëggin la par exemple boo amee aw am xar moo xamante ne da nga koo yar ci kër gi muy mu màgg bëgg yi nga koy bëgg tamit bokkut ak yeneen bëggeel yi ci des yi jot a ak tamit waa joo xamante ne par exemple seetaan télé rek la bëgg maanaam dafa sopp toog di seetaan télé wala dem cinéma xeet yooyu kooku tam bu yooyu xeetu mbëggeel tamit du benn ak ni nit ki di bëggee par exemple nit koo xamante ne nitu yàlla la bu ko jariñ ci yoonu yàlla boobu tamit bë bëggeel boobu tam du benn ak bëgg bi ñuy bëgg nag boobu yeneen ci bi nag sallallahu alayhi wa ak yàlla borom bi subhaanahu wa taala maanaam yooyu yëpp duñ benn borom bi nag subhaanahu wa dafa diversifier mbëggeel yi muy ay façon yu wuute mais moom bëggul loolu li mu bëgg mooy sa mbëggeel yooyu yëpp nga def ko nga centré ko ci benn point kese mooy yàlla amul benn yoon pour nga mën ko centrer foofu lu dul ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la yàlla bëgg ci yow mooy ne yii yëpp bëgg naa leen mais ni ma leen di bëggee mooy damay xool la ca yàlla bëgg ma bëgg ko la ca yàlla bañ ma ma ma bañ ko la yàlla ne ma nii laa ko bëggee ma bëggee ko noonu te loolu mënuñ koo xamee ci ak ci neneen nurul ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom moo tax loolu borom bi subhaanahu wa kon bëgg googu te tey nañ jël exemple bi nga xamante ne euh, buñ ko jëlee ñëpp mën nañ mën nañ ko comprendre te bëggee googu dafa am dafa am solo parce que buñ ko xamee le fait que ñu koy xam moom daf ñuy permettre ñu xam nan lañ war a doxale ak yonent bi sallallahu alayhi ci prétention bi ñu am ne dañ koo bëgg. mooy euh, léeg-léeg ni waa ji di bëggee ki muy labat dangay gis euh, le fait que muy toog lu bari ci temps mu koy xalaat lu bari bari ci temps mu koy xalaat loolu déjà mooy mooy ne loolu benn benn benn affaire la ci ñaareel bi ci des moom mooy mu attan cee dépenser alalam maanaam fi mu toll buy dépenser alal ci ndaw si du konte <laughs> voilà wax naa dëgg de ah waaw léeg-léeg sax mu toog ba ay ay maanaam léeg-léeg nga gis ko mu nekk koo xam ne boroomi principe yu bari bari na day am yu bari yu muy bañ. <laughs> mais ndaw si day tax yooyu yëpp dootu ci bëccëg benn en tout cas ci kanamu ndaw si moom bañul benn yi ci des ñi ci des daal moom mën na koo <laughs> di am principe yooyu du dëgg waaw. léeg sax mu tëdd nii ba ay koo xamante ne surtout day bañ ku koy yee guddi bu xësee ba nelaw moom bëggul kenn di ko yee mais ndaw si téléphoné ko ay 2 heures 3 heures du matin ni ko maa ngi fee sàngam place sàngam. dama bëggoon nga jël si ma mu mu kontaan. jóg dawal taal oto bi mais jàpp ne c'est le plus beau jour de sa vie. Hmm? képp koo xamante ne nar na dox digganteem ak ndaw si yow yaay am problème yow lay bàyyi mais ndaw si moom bu ko baax maanaam loolu lañ ko wax ci cadre. Euh, waa ji ak ndaw si mais du vice versa vice versa si mais loolu noonu li ma wax ni pourtant ñun loolu ku ne la xamu ko Eh? en tout cas ngi ci yoonu xam ko wala boog en mën naa comprendre ne loola mën naa ne voilà voilà léegi nag noonu nag la nga war a mel ak yent bi nag sallallahu alayhi wa sallam lu ko ëpp la maanaam sacrifice yi nga àttan def ngir ndaw si léeg la nga gis ci koo xamante ne da jaral tous les jours mu taal oto yaa ngi dégg jóge dem ba Paris wala wala Lille di dellu si waat chaque week-end ba pare jàpp na affaire bii nii dafa war maanaam mënta ñàkk. te fi mu toll keneen ku dul kooka bu ko bëggoon a ñëw dox da tukki loolu naan ko soo man nag c'est que bi bon voilà da waaw xam nga rek dama xaw a jàpp dama bëri ay soxla xam nga dëkk bi dafa kii maanaam façon argument bu ne dana ko am mais bu fekkee ndaw si na moom amul argument moom ah oui d'accord comme loolu la non dinaa ñëw week bi loolu week bu ne mu ñëw <laughs> ah waaw moo tax ma daan bëri tànk mu pëli <laughs> waaw waaw am na sax waaw mais maanaam mu comprendre rek que ni non mais mais exemple bi c'est pour ñu xam mais ñun tamit maanaam bu ñu prétendre ni bëgg nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu xool lan la ñu jaral ban sacrifice la ñu jaral est-ce que jaral nañu suñu temps est-ce que jaral nañu suñu alal est-ce que jaral nañu suñu ay principe est-ce que jaral nañu suñu ay bëgg-bëgg est-ce que suñu ay intérêt dina remettre en cause parce que tout simplement yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne lii gënoon ko loolu mooy sopp borom subhaanahu wa taala maanaam deful dara ci àdduna bi lu dul ne war nga ci mën a jël am njàngat nga xool nan ngay doxale ak moom maanaam ak nan ngay doxale yonent bi sallallahu alayhi mu ne wattaa wattibaa'i tariqatihi wattibaa ittibaa kon moom mooy topp boo xamante ne maanaam mooy suivre xam ko nga obéir ak suivre du benn parce que kenn ki bu nekkee ci kanamam nga suivre ses pas maanaam di teg sa tànk xam ko teg ànd xër parce que suivre dañ koy wax ci loo xamante ne parfois euh, comme par exemple tatabaa mën nañ koo wax ci loo xamante ne euh, ay objet la mais mais par exemple euh, bu dee ci taa topp bi nga xam ne dañ koo ko coobarew mënuñu ko wax ci objet yi parce que tout simplement topp la boo xamante ne dafa ànd ak xër comme bu ñu naan wattabaa hawaahu dafa topp bànneexu bakkanam mooy koo xamante ne dafa dafa dafa laisser aller ba bakkan bànneexu bakkanam xëcc ko drainer ko drainer ko loolu nag nga war a doxal ak yent bi sallallahu alayhi moo tax borom bi subhaanahu wa taala daan kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah waxal ne su fekkente ne da ngeen di wax ne sopp ngeen yàlla kon nag topp leen ma topp boo xamante ne amoo leen ci seetantal voilà ma ngoog voilà laa yu'minu ahadukum hatta yakuna hawaahu tab'an lima ji'tu bihi loolu la yent bi wax sallallahu alayhi wa sallam amul kenn ci yéen kuy gëm dëgg dëgg ngëm lu dul ne bànneexu bakkanam day mujj nekk loo xam ne day topp li nga xamante ne man moom laa fi indi sallallahu alayhi wa loolu moom mooy li nga xam ne mooy li gën màgg li mbindeef mën a am gis nga yàlla bu la wërsëgalee nga sopp yenn saa salama sopp boo xamante ne amul dara looy xam ne moom nii la ko bëggee lu dul nga doxale ko noonu may na la di gën a rëy li existé kon wattibaa tariqat yi mooy yoonam wi nga xamante ne foofu la tegoon tànkam loolu mooy tariqa voie bi chemin bi loolu mooy tariqa na nag sunnati yi sunnaam mooy lépp loo xamante ne dañuy wax sunna lépp loo xamante ne yonent bi sallallahu wax na ko wala mu def ko wala mu nekk loo xamante ne dañ ko ko koo askanale ci melo maanaam dafa daf koo saxal mu nekk melo yu ni muy doxale wala boog loo xam ne da koo saxal maanaam mooy mu mu fekkee dara ba pare noppi ca yooyu la ñuy wax sunna te loolu euh, léppi lu mel noonu xam nga li tax topp sunna am solo xam nga topp sunna mooy lan mooy ngay doxale li nga xam ne tey xam nga ni tey jii nii sama place bii situation bii yenn ci sallallahu alayhi wasallam su exactement li ma def lay def loolu mooy sunna loolu mooy sunna te euh, sunna parce que ñu bari Euh, comprendre wuñu sunna ñoom dañoo foog ne na ay pratique extérieure rek la alors que non sunna mooy lépp loo xamante ne ci biir ak ci biti dafa nekk li nga xamante ne loolu mooy exactement melo yenent bi sallallahu alayhi wa loolu mooy sunna loolu moom moo tax képp koo xamante ne da nga topp sunna da nga topp na yow yaa gën a màgg képp ku yàlla bind ku yàlla bind yaa ko gën a màgg lu tax parce que yow yaa dëppoo exactement akal ak ki nga xamante ne moom la yàlla gën a sopp sallallahu alayhi teg ko muy référence bi nga xamante ne ku ko topp yaa nekk ci njub képp ku ko toppul yow yaa ci dëng gis nga nit ñi buñ dee wut wallaahi buñ dee wut euh, lu ne ba ci am na ñoo xamante ne dañoo am obsession ci ay maqaama am ñoo xam ne dañoo am ay obsession ci ay ay ay ay secret am ñoo xam ne dañoo am ay obsession ci ci lu ci yoonu yàlla ci ne ñu bare bare bare dañu ci lu mais yow bu dee am nga benn obsession boo war a am am ko ci sunna boo ko amee ci sunna raw nga gaaña raw nga leen raw nga leen lu bare bare bare bare waaw ilaahi fajal ahlana ahla sunnatin ahla ghurbatin wa ahla ittiba'in sunnatin fi tarahumi na'uddu 'alayha bin nawajid mithla ma bihi qala fi isa'i nadratu hashim comme li Seydou Hadj Malick Sy radiyallahu ta'ala doon doon ñaan ne yàlla def lu ñu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy waatu gaa yi tumuranke yi xam nga mooy étrange koo xamante ne maanaam bu defee dara wala mu wax dara wala na muy doxale nit ñi dañuy foog ne kii maanaam dañ koy xoolee dañuy dañuy dañuy xool avec étonnement dañuy impressionné wu lu tax parce que dañuy dañu gis gisatuñ lu mel noonu lu ko waral mu ne parce que ñàkk a topp sunna parce que sunna dafa dafa jafe nag amaan na dinaan ci ñëwaat léegi insha allah mais dafa dafa du du du du lu yomb maanaam en tout cas nga nga bëgg ci sax nekk ci saa su ne loolu dafa bokk ci li gën a jafe mais képp ku ko yàlla wërsëgal wërsëgal na la di gën a li kon euh, topp ittibaaw sunnati yi sallallahu di topp sunnaam dafa bokk ci li nga xamante ne moom tamit dafa war maanaam du parce que sunna attention sunna bii ñuy wax fii wuuti na ak li usuli yu ne maanaam ak waa borom xam-xam fiq yi li ñuy wax sunna par exemple waa euh, kii comme usuli yu ne yi ñoom bu ñu waxee sunna moom mooy comme par exemple dañ naan dañ ko dañ dañ dañ ko jëlee comme mu nekk benn masdar maanaam benn balluwaay yi àtte ci balluwaay yi comme tey ba dañ naan alquran ak sunna maanaam di ngir opposé alquran bi maanaam mooy li nga xam ne moom lañu xam ak yii ci des yi nga xamante ne ñoom ñooy balluwaay yu mag yi mooy sunna boroom xam-xamu fiqh yi par exemple ñoom bu ñu waxee sunna dañ koy wax bi ci jublu par exemple loo xamante ne bokkut ak farata comme tey buñ nee ñaari rakka ginnaaw julli sunna la maanaam mooy du farata loolu ñu su waxuñu loolu rek sunna bii ñuy wax ak ak loolu du benn de sunna bii ñuy wax mooy boo boolee lépp lu aju ci lépp luy alquran lépp luy doxalinu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci biir ak ci biti ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci jëmmi boppam mooy alquran bu mag bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam mooy alquran bu mag bi dox di wax di def comme li imam ahmad waxoon rahimahullah mu ne as-sunnatu xaakimatun ala al-qur'an wa laysa al-qur'an xaakimun ala sunna maanaam boobu pour opposer mais ngir leeral mbir moomu la mooy ne alquran moom moo maanaam sunna moo teg àtte ci kaw alquran waaye alquran amul àtte ci kaw sunna loolu mooy lan mooy ne lépp lu yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax wala mu jëf ko wala mu saxal ko loolu day tax ñu mën a comprendre alquran mooy lan parce que par exemple comme exemple bi ñëpp xam mooy julli yi alxuraan wàcc nañu wax nañu ak ni déedéet julli mais par exemple waxuñu ne boo leen dee julli tisbaar ñeenti rakkaa timis ñetti rakkaa yoo xam ne dañuy tari ñaari ci kaw benn bi duñ ko tari ci kaw et cetera loolu alxuraan waxuñu ko te mënuñu ko caa dégg waaye yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne mooy alquran bi moom ci jëmmi boppam bi taxaw moom moo ñu firi nañu en fait li ngeen jàng ci alquran ne dee leen julli lii lay tekki mooy ne juróom yii la yii daal di koy expliquer lenn lu ci nekk mu wax nañ koy def te par exemple alquran wax nañu ñu julli lu ñu par exemple rakkaan muy defee ndax dañuy njëkk taxaw ta takabbar tari fatiha ta ki et cetera yooyu alquran jàngaluñu ko maanaam ni ngi ci alquran mais suñu dégg-dégg moo yëggul ci ñu mën ko comprendre yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne ci moom la ñu wàcc alquran te moom rek moo am capacité bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ñu jàngal naka la alquran bëgg a wax fii maanaam alquran li mu wax fii lu mu tekki bu dul woon moom ñun duñ ko mën xam kon xam naa insha allah ñu dugg ci abiyat insha allah waaw topp coobarewu alhaadi yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xam ne moom moo tudd alhaadi euh, Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu comme ni mu ko baaxoo saa yu nekk ci mm, mbind bi ci téere bi dafay am benn diqa mooy finesse bu mu am ci ni muy tànnee baax yi nga xamante ne moom lay teg fu ne baatu alhaadi ci tur yent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni alhaadi dafa bokk ci juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeenti borom bi subhaanahu wa taala waaye borom bi subhaanahu turum yi doo wëlbatiku ràngal ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam <coughs> alhaadi yi nii ci tur yooyu la bokk muy tur borom bi subhaanahu wa taala waaye tamit muy turu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamante ne moom mooy ki gindiwaat kon tànn bi nga xamante ne moom la tànn tur boobu mooy yi mooy ki nga xam ne mooy gindiwaat la giit kooku day wane ni en fait booy topp toppal kii gindiwaat ah moom mi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wax na wa in tuti'uhu tahtadu soo war leen ko topp euh, kon moom mi nga xamante ne moom mooy alhaadi di bu maanaam muy tur yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xamante ne moom mooy gindiwaate képp koo xamante ne da bëgg a jub tamit da war a teg sa tànk fan ko tegoon parce que moom dong moom mooy ki nga xamante ne ak njubam dafa leer waaye tamit njubam moom mooy balance bi nga xam ne moom lañuy ñuy nattee njubub képp ku ne képp ku ne maanaam mënuñu di nattee nit ñi seenu njub ci beneen balance bu bokkut ak rek ñu teg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne moom mooy moom lañuy xool moom mooy maanaam prototype bi mooy ar ar ar mooy archétype bi bi nga xamante ne moom la ñuy xoolee natt. képp ku dëppoo ak moom yow yaay ci jub ku dëppoowul ak moom nag moom nag ay la yéwén yow yaay ci dëng kon loolu beneen mbir la ñuy jàngal mooy ne euh, bu ñuy topp topp gu ñu topp mooy obéissance maanaam taa mooy obéissance ci lu baax rek lañ mën a obéir maanaam mënuñu obéir ci loo xamante ne sunu musiba la waaye tamit mahabbatuhu dañ koo war a sopp moom mi nga xamante ne euh, maanaam sopp gi waxoon nañ ko sànq ne moom mooy li nga xamante ne dafa ràññeeku te dafa nekk loo xamante ne dafa war euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala bi mu bindee yent bi sallallahu alayhi bi mu sàkkee yent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko jël mu nekk référence bi nga xamante ne euh, mu nekk euh, centre névralgique bu ascension ak évolution spirituelle de telle sorte que képp koo xamante ne da bëgg dem ci sa borom subhaanahu wa fokk ci moom ngay jaar mais mu jël mahabba muy cofeel mu def ko ci sommité bi maanaam yoon yi ñuy jaar di dem ci yàlla maqaamaat yi dafa bëri ay façon la ay ay ay ay maanaam station yi maanaam yoon yi maanaam dafa da ah, niveau yi dafa dafa wuute mais niveau bi nga xamante ne moom mooy bi gën a kawe nga xamante ne moom boobu boo ca yeggee moom am nga chance euh, yegg fu sori sori sori mooy mahabba mooy yoonu mahabba sopp cofeel bëgg mbëggeel bu dëgg te sincère koo xamante ne yàlla wërsëgal na la ko wërsëgal na la li nga xamante ne moom mooy ubbil na la buntu xadaraam ndax euh, soo ko soppee da ngeen parce que lépp loo xamante ne dafa am cofeel day day connecté day tax jokkoo di am te nit ki su soppee sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sopp cofeel bu dëgg googu loolu day waral connexion boobu am ci digganteem ak moom te yeneen ci bi nag sallallahu alayhi wasallam mooy jëmmi xadara bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam moo tax kuy kuy kuy wut kuy sàkku na sàkku dëgg-dëgg sopp cofeel gi nga xamante ne mooy bi wér te dëggu digganteem ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam su ko amee rek am na lépp moom mooy xabib xabib euh, moom mooy alxabib maanaam sof ki nga xam ne yàlla da koo sopp sopp koo sopp sopp sopp ba nga xamante ne moom rek la bind ngir ne da ko sopp ngir jëmmi boppam ñi ci des yépp après mu amal leen ngir jëmmi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de telle sorte képp koo xamante ne euh, moo tax tur la boo xamante ne borom bi subhaanahu moom ci boppam Euh, yéen ci saa saa moo ko wax mi ngi cee wax ci benn xadis bu nekk sunan imam at-Tirmidhi xadis Seydina euh, imam at-Tirmidhi rahimahullah xadis Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu maa nee na dañoo toogoon ñun ñii di waxtaan naan waaw ñii naan waaw pourtant yàlla def jàpp na maam Ibrahima alayhi salaam def na xaritam jël na yent yàlla euh, Isa alayhi salaatu wassalaam mu def ko ruuxam di mu nekk di di di kàddoom kàddoom kalimatu alqaha ila Maryam wa ruuhun minhu jël ki nga xamante ne moom mooy Seydina Muusaa alayhi salaam muy muy muy ki nga xamante ne mooy kalimullah mooy ki nga xam ne mooy xeejum yàlla bi moo doon waxtaan ak jël moom Adama Mustafa Adama mu jël Seydina Adama salaam tànn ko waaw waaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen naam li ngeen wax yëpp dëgg la mais ma ana man maay soppe bi yàlla bi man maay soppe bi yàlla bi wa awwalu man tanshaqqu alayhi al-ardu yawma al-qiyaamati wa awwalu shafi'in wa awwalu musaffar man maay nga xam ne maay soppe yàlla bi xa suuf si ci man la njëkk a xare yawmal qiyaamati man maay njëkk a yëngal caabi àjjana man maay ki nga xamante ne man la ñuy njëkk a ràmmuloo te maay njëkk a ràmm sallallahu alayhi wa sallam ba pare saa waxee dara maanaam mooy yent bi saa dafa am loo xamante ne dafa feeñ ci ñun dañ ko xam mu leer ñu xam ko ñun ñun borom bi subhaanahu def xeetam bi mu am ñu ko ci xamal ak ñun di fiir waaye mu am nag loo xamante ne keneen ku dul moom xamu ko ci digganteem ak boromam en fait wax jooju la imaam al-Busayri radiyallahu anhu doon junj bi naan fa mablagul ilmi fiihi annahu basharun wa annahu xayru xalqillaahi kullihim li gën a rëy ci lu ñu xam ci sayyidina Muhammad sallallahu mooy ne bashar la maanaam bashar mooy nit maanaam boo ko xoolee da gis maam Adama alayhi salaatu wa salaam boobu nga xamante ne borom subhaanahu wa taala jagleel na ko xam-xam boo xam ne. tax na ba malaaka yi sujjóotal ko te it malaaka yi toroxlu ci kanamam mu nekk seen sëriñ ki nga xam ne nag moom mooy ki incarné loolu ki gën a mat mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme mu ko ko waxee fële laka zaatul ulumi min aalamil xaybi xam yow yaa yor yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi nekk nekk borom bi ci la ko borom bi subhaanahu wa ta'aala amale ci ci nekk nekkam son essence yeneen yeneen ci yëpp alayhi salaam daf leen a amal ci asma zaat yi ci turu zaat yi nekk nekkam awliya kibaar yi yu mag yi daf leen a amal ci asma u sifaat yi ci turu meloom yi waaye euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom ci turu turu président zaat bi ci boppam ci la ko amale wa ma xalaqa ar لنفسه سوى السيد المحمود وهو حبيب شيئا لنفسه سوى السيد المحمود وهو حبيب وأوجد باقي الخلق تعظيم حبه عليه تحيات الإله تطيب وما خلق الرحمن سيد المحمود وهو حبيبه وأوجد باقي الخلق تعظيم حبه عليه تحيات الإله تطيب جزاكم الله خيرا loolu tamit Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu moo ko wax ci Zajrul Qulub mu ne borom bi subhaanahu wa taala bi nga xam ne mooy aji fees dell ji yërmande bindul dara ngir boppam xanaa ku dul sang bi nga xamante ne moom mooy sayid sang bu màgg boobu nga xam ne mooy al mahmud xam ngeen mahmud mooy ki nga xamante ne dañ koy sant lu bari di ko tagg mu yor ay melo yu rafet ñu ngi koy gërëme loolu moom mooy turu zahir yonent bi sallallahu alayhi waaye turu baatinam mooy muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax ci xaqiqa boobu moom la feeñalee mbir yi ndax baatin la moo tax xaqatu Muhammad bu ñu koy wax baatin la yëfi baatin la yoo xamante ne euh, euh, euh, maanaam il faut que nit ki am benn initiation ci pour xam lu muy tekki baatinu Muhammad mooy Ahmad mais subhaanallah Ahmad ba tey dinaa interpeller numéro ba gi euh, Ahmad 53 la euh, Al Habib xam nga Habib kese 22 la mais boo ci yokkee alif lam bi mooy ki nga xam mooy mooy article défini bi nga xamante ne moom dong la Al Habib moom it la comme comme Ahmad. maanaam mooy baatinu baatinu baatinu baatinu yeneen ci bi sa salama la waral mbir ya moo waral coow li mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi nga xam ne moom mooy alxabib mooy soppee yàlla bu mag bi te kon mu ne kon yàlla bindul mahmud ah mooy ki ñu xam ci ay melo yu rafet yii muy Seydina Muhammad sallallahu moom rek la bind wax wa ndax tax moom moom sax moom Habib moom mooy soppe bi waaye nag wa awjada baatul xalqi ta'zima hibbati mboolem yeneen mbir fi nag daf leen a amal ngir màggalee ko soppeem boobu sallallahu alayhi wa sallam dara gënul màgg yàlla wërsëgal la la nga xamante ne moo tax mbir fi existé te mooy sopp yeneen bi. saa saa yàlla sopp yeneen ci saa salama moo tax mbindeef yi existé moo tax mu amal leen yow yàlla wërsëgal la lu toll ni la mu jagleel boppam te mooy sopp yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam loolu dara loolu loolu loolu loolu loolu dañ koy waxtaane rek mais loolu ku ko yàlla defal defal na la lépp wallaahi defal na la lépp kon. Euh, kon sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam boobu dafa nekk loo xam te ne dafa ràññeeku te dafa war kaza ni ci noonu ittibaa topp topp goo xamante ne doo ci am nooy mesure xam nga obéir mooy da nga toxaw xool settantal moo tax mu ne ta'atul haadi topp ki nga xamante ne mooy alhaadi mooy kiy jiddiwaat booba dañu koy topp maanaam dañu koy obéir parce que moom moo ñuy orienté ci lu baax waaye ittibaa moom léegi gannaaw bi nga xamante ne topp nga ko te sopp nga ko da topp rek léegi amatul réfléchir maanaam euh, euh, euh, yent bi sallallahu alayhi wasallam lépp lu mu indi amul dara lu ci juyoo ak xel amul donte du lépp la xel mën a argumenté maanaam tey kenn mënta wax ni Euh, lu tax maanaam tey bu benn waay ne man de comprendre uma bi nekk ci ñuy woor benn weer kese te muy weeru koor lu tax defuñu ko weeru gàmm defuñu ko weeru nangama weeru aj defuñu ko lii mais mu nekk weeru koor kese man comprendre uma lu tax mais aussi du mën a wax ne yan wut maanaam lu tax nekkul weeru gàmm kon yan wul maanaam maanaam loolu du ko mën a wax waaye bu ñu topp yent bi moom sallallahu alayhi wasallam lenn ñuy wax dégg nañu daal xam nañu ne lii la bi kay fenn rek lay problème bi fenn la war a sukki wu fenn est-ce que yeneen ci bee ko wax sallallahu alayhi wasallam loolu rek mooy li jar xam nañu ne yeneen bi moo ko wax sallallahu suwa amatul mooy ittibaa ngay topp parce que xam nga ni lu baax rek la la jëmal comme ni ko borom subhaanahu wa ta'ala waxe yaa ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum ay yéen nga xam ne gëm ngeen te dëggu wuyu leen yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi wa su fekkente ne daf leen a woo maanaam ndax da leen di woo rek moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam <laughs> gis nga borom bi subhaanahu wa eh, daf ni topp wuyu leen yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam muy deux normalement waaye mu ne iza su leen woowee muy au singulier maanaam que ni jëmmi wuyu yàlla muy jëmmi wuyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te mënuñu leen dissocier moo tax yàlla wax ak yeneen ci saa sala ma wax ñoo yama maanaam tey kenn mënut a wax ne tey par exemple lii di ñu ngi ci alquran kon moo gën a foor li nga xam xamante ne moo nekk ci na déedéet loolu kenn mënu koo wax ci côté dëgëraay bi waaw ci côté dëgëraay bi maanaam que li nekk ci alquran ak saxam dafa nekk loo xam ne nit ñi mënuñ cee dute mais li nekk ci na au moment où dafa am ay règles yu ñu tëral pour mën a xam ndax wér na wala wéru parfois am na ci yoo xamante ne du ñu mutawaatir maanaam solo wuñ ko ci mbooloo mu bare bare bare bare ñooñu jële ko ci mbooloo mu bare ba mu yegg ci yenn saasam ci anam goo xam ne xam nañ ne ñoom ñëpp mënuñoo bokk waxandoo lu dul dëgg ba pare affaire bi existe maanaam ñoom ñu dëppoo ba pare tamit ñoom ñëpp mënuñoo déggoo ci wax ne nañ nañ déggoo ci wax ci nettali yi maanaam mënta ne bu déggee ba yegg niveau boobu bu boobaa moom ak alxuraan ñoo tolloo parce que ñoo tolloo exactement ni mu wéri mais su fekkente ne yi nga xamante ne ay aaxaat lañ maanaam ay kenn kenn ñoo leen solo ci borom xam-xam bi maanaam ci nit ci ci saxaaba yi après saxaaba yi radiyallahu anhum yeneen génération tabi et cetera loolu effectivement ci wàllu saxin wi wuute na. mais au moment où sax na te wér na tukkee ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mënatuñoo def lu dul womatu comme ni ñuy womatoo mais exactement ci li sax ci alxuraan exactement amul différence kon lépp loo xamante ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax borom subhanahu wa ta'ala ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam su ñu leen woowee daw leen wuyu ko maanaam benn la moo tax mu ne daw leen wuyu ji ko bu leen woowee ci loo xamante ne maanaam ndax ala kulli xaal ci lim leen di woo mooy lu leen di dundal maanaam lu leen di yokk rek lu leen yokk kese moo tax ittibaa da ngay topp. allazi lépp loo xamante ne yaati dikkee na ko indi na ko minal umam yi ci ay doxalin ndax xam nga umma maanaam day tekki maanaam umma mooy euh, ci alxuraan dafa bari lu muy firi léeg-léeg day ñëw di tekki mbooloo maanaam aw nit ñu bare bare ah comme li nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala euh, waxa li kulli ummatin ja'alna mansakan hum naasikuhu xeet wu nekk maanaam mbooloo bu nekk wutal nañ ko ay xeeti jaamu yàlla yoo xam ne moom lañuy ñu jaamoo yàlla ni ki noonu euh, dafay ñëw di tekki euh, yoon diine doxalin comme ni nga xamante ne noonu la borom subhaanahu wa ta'aala waxee naan bi naan inna wajadnaa aabaa'anaa alaa ummatin wa inna alaa aathaarihim muqtaduun gaa yi boo leen daan wax saa yu rek ne yàlla lii ñu gis ñu ñuy wuti lay naan ñun yi ci lii lañ leen fekkoon ci yoon wii maanaam ala ummatin ci kaw yoon wii da dafa am yoon woo xam ne nag sunu baaxu maam la ñun noonu lañ leen ko fekkee woon te vraiment ñun seen tànk rek la ñuy ah. voilà maanaam amul euh, euh, comme sunu maam yi nii leen ko bàyyi woon daal xam ngeen lan nañ nañ nañ topp loolu rek dégg ngeen baax baaxu maam yi la alors que affaire bi dina mën borom bi ne mais awalaw kaana abaahum seen baay yi maam seen yi mais xamuñu woon dara te te te xalaat nag dañ la di topp ah ñun ñun fi mu toll euh, léeg-léeg nga dégg ko ci sama mbokk wala fi. Euh, affaire bi mel noonu koy mbiri foog dañuy topp rek baax maam baax maam parce que nag maam yi ñoo fi bàyyi woon xam nga bon loolu daal affaire boobu vraiment bon diine ji dëgg la mais bon xam nga euh, voilà euh, baaxu tamit maanaam aada yi tal tamit maanaam jar nañu sóoraale daal ak yooyu mais man ba léegi nii am na ñun biñ nekkee xale daan naa gis ñu bëri bëri bëri bëri ci suñu morom yi daan sol caaya mais léegi gisatuma ko pourtant suñu baaxu maam la du tax du tax continuer ñu di ko sax gisatuma ko maanaam kon mbaaxu maam gi moom bu la arrangé la wala boog bu la ko maanaam boo amul force topp sunna yeneen bi la sallallahu alayhi kon euh, boobu umma day tekki loolu umma dafay tekki aussi euh, ab euh, diir ab diir comme wa dakara ba'da umma maanaam bi mu dafa réfléchir ginnaaw maanaam ginnaaw benn jamono umma dafay tekki tamit euh, waaye doo xamante ne dafa dajale yiw yu bari bari bari benn nit koo xamante ne ay ay ay jikko yu rafet yu bari la dajale ba mën a nekk njiit ku ñu roy comme ni mu wax inna ibrahima kaana ummatan ibrahima maam ibrahima de góor la waar la joo xamante am maanaam ba pare nekk koo xamante ne kuñ aw royukaay la kon euh, loolu moom mooy Euh, euh, lépp loo xamante kon dafa dikkee ci yenent bi sallallahu alayhi wa lu mu indi kon dañ ko war a roy ci loola laal alaala مصطفى لها العلامات قال إن أعظمها استعمال سنتي الْعِينَ inna a'zamaha isticmaalu sunnatihi min jumlatil imami wa laysa naf'un ala hubbin bila amalin wa taabi'an sunnatal muxtaari taxtanami xam nga mbëggeel moom lay wax ni comme ni mu ñëwee ci mawaahibul laduniya euh, bi nga xam ne moom mooy waaw bu imam al-Qastallaani nga xam ne mooy cosaanu téere bi laxaa maanaam ci mbëggeel lay dellu maanaam tudd na ñetti mbir waaye laxaa ci mbëggeel la dellu ci sopp sopp soppeel mbëggeel mbëggeel nag moom nee laxaa ñeel na ko al alaamaat ay màndarga kon dafa am nu nu koy xàmme xam nga fi mu toll képp kenn mën na toog nee na bëgg na kii bëgg na lii mais nan lañ koy xame exemple waa jooju nga xamante ne dafa am xale bu jigéen bu mu bëgg. bu ñu jëlee exemple kooku fi mu toll euh, koo ci gis nanguwut a def sacrifice yi amul benn effort bu mu nanguwut a def rek ndaw si day dute ci bëggeelam bu fekkente ne nanguwul euh, maanaam lu mu ko wax rek mu ne ko non mi xam nga c'est que daal di wutul lay ba génn ci rek ndaw si danaan ah sa waa ji est-ce que bëgg na dëgg-dëgg am day dute kon mbëggeel daa am ay maa maanaam li ñu naan les preuve d'amour dafa war a am preuve buy wane ni kii bëgg na am na lu mu ko jaral yeneen ci bi nag sallallahu alayhi moom it dafa am ay signe ay màndarga yoo xamante ne su amee ci la ñuy xamee ni ah saa yi nag dëgg-dëgg li muy wax ne bëgg na yéen di bi moom sallallahu alayhi wasallam d'ailleurs sax titre boobu nga xamante ne moom la tuddee boppam naan sopp nabi wala bëgg yeneen ba nga xamante ne ñëpp xamal nañ ko ko saa affaire bii nag dëgg la walla ah. wala boog nit ku rek xam nga am na ñoo xamante ne. Euh, diine ji de manière générale mais surtout sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam en fait euh, dañ koo jàppee comme dañoo jàpp ne xëy na mën nañ koo mbubboo rek pour ñoom mbubb la rek nii rek mbubb la rek apparence la rek wala ay fettasu rek la wala ay woy kese la waxuma ak euh, suñu waykat yi tedd yi <laughs> ñooñu moom ñoom jot nañ ko ñoom bu baax alhamdulilah ah maanaam du du loolu am na ñoo xamante ne jàpp nañ ni bëgg yent bi moom mooy alagu sopp yent bi yéegal loxo sa loxo ca kaw rek ñu yëkkati seen loxo rek après jeex na jàpp nañ ni sopp nañ yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mbir mi bu doon loolu la ah kon dina neex na kon de man bis bu nekk sama loxo bi rek lay jàpp di yëkkati parce que parce que loolu rek laa mais xam nga àdduna ak ak ak ak ak kii fi nekk lay njëkk obstacle yi obstacle yi mais affaire yi foofu dafa am ay mandarga léegi mu ne ñu ne voilà léegi. dañoo bëggoon nga jàngal ñu lan mooy mandarga yi mu ne xaalu boroom xam-xam yi nag ñoom wax nañ ne moo tax ci day dellu ci boroom xam-xam yi rahmatullah ñoom nee nañ te ñoom il faut fort parce que mbir mu nekk nag ña ko xam ñoom ñoo ta mën ak àdd nee nañ inna li wér bu moom mooy a'zamaha ba ca gën a màgg di wane ni vraiment kii sopp na yeneen ci bi sallallahu ñu ne waaw mu ne istimaalu mooy di jëfandikoo di doxale sunnati yi sunna min jumlati ci mboolem ak imam yi wàll yi fànn yi jamono yi maanaam jamono ju ne xeet bu ne fànn bu ne façon bu ne circonstance bu ne nga topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais nag loolu dafa am préalable parce que boo bëggee topp sunna yonent bi la alayhi wasallam te xamuloo moom lan mooy sunnaam loolu nan la mën a nekk man tamit euh, te fi muy njëkkee dinañ ci ñëwaat insha allah ci kanam mooy euh, nga tàmbale yu bas nga jàng ko nga xam nan la ko yonent bi doon def sallallahu alayhi wasallam voilà euh, xoolal subhaanallah xoolal saxaaba yi radiyallahu anhum taabi'i yi lan lañ leen daan laaj kayfa kaana nabi sallallahu alayhi wasallam yusalli al-maktuba xoolal yonent bi sallallahu alayhi naka la daan jullee juróomi julli yi xam nañ ni ñoom ñëpp xam nañ nan la ñuy ne waxtu julli fii la tàmbalee fee la yam ñoom xam nañ ko mais bu ñu ñëwee gis ab sa ab saaba li ñu koy njëkk ak mooy yu mel noonu yéen ci bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga wax ma maanaam juróomi julli mi nan la ko doon defee kayfa kaana nabi sallallahu alayhi wasallam yatawadda nan la ma jàppoo ak yu mel noonu yooyu lañuy laajte yéen nan la ci bii dañuy wax même imam Ahmad rahimahullah mais par exemple xaal moom musu ko lekk c'est pas que buggu ko wala yooyu mais dafa ne man xaw ma woon yonent bi sallallahu alayhi naka la ko daan lekke xaw ma ko woon donc moo tax moo ko lekk voilà maanaam dafa am yoo xamante ne xoolal euh, kii li Anas Seydina Anas wax radiyallahu bi mu naan dubbaa maanaam mooy courgette yi bu ko defee ci soos ni ñeex nee na man bëgguma ko woon waaye nee na bi ma gisee yent bi sa bi ma gisee yent bi saa sallam ra'aytu nabi saa sallam fa ahbabtu yent bi saa sallam damaa bëgg damaa gis rek ñu toog ci ñam ci ci ci ci palaat ma gis muy muy muy wut courgette yi ci ndab ci ndab li rek loolu rek moo tax ma sopp courgette mu bëgg ko ngir ne yonent bi sallallahu alayhi da ko bëgg Seydina Ali karramallahu wajhahu di gis dafa xool subhaanallah euh, ba am am am dafa yëg ci fas wi daal ne bismillahi majraha mursaha inna rabbina ghafurur rahim toog daal ne subhaanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun daal di kontaan rek ñu ne ko lan la mu ne dama gis tey ma réussir yéeg ci fas wi exactement yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu yéege woon ci fas wi ni mu jiitale tànk bi ni mu dëpp ba toog li mu wax li mu yéeg ak li mu toogee place ba mu ko waxee ma exactement def ba def la même chose lii moom ma déglu ah Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu dañ ko daan wax al asari ki nga xam ne da daan topp rek tànk yonent bi sallallahu alayhi wasallam du tax Euh, fépp fu yenent bi sallallahu alayhi wasallam jaar moo xam ne fii jaar na fa ni gis na fa yenn saa sax mu tëdd nelaw tëdd fa buy dox ci bu fa rombee lu mu yàkkamti yàkkamti dina dem tëdd nelaw pour ne yenn saa du def dara pour zéro lépp lu mu bu rëy bi ci biir même bu gis foo xam ne yenn saa salama dafa romb tuur ndox moom bu fa rombee ak lu mu yàkkamti ndax ma bëgg na tuur ndoxam déet dana xaar foofu ba tuur ndox ba pare doo ko continuer parce que dafa bëgg di topp tànk yent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ay exemple la mais nii yent bi sallallahu alayhi laay topp parce que nii la doon doxale lii lii la bëgg nii la ko daan def si moo tax gis nga lii kii wax euh, Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mu ne amul benn xam-xam benn wax bu tukkee ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lu dul bi ma ko déggee damay gaaw ma dem jëfandikoo ko du ma yéex ñu ne ko lu tax mu ne li anni axaafu an yusibani fitna ndax damay ragal fitna dal ma xanaa déggoo leen borom bi subhaanahu wa ta'ala wax ne falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ñi nga xamante ne dañuy wuute ak mbir yenn saa salaam wala ndigalam maanaam sunna parce que loolu borom xam-xam yi mu fassiru nañ sunna lañ koy firé ñi wuute sunna yenn ci sallallahu alayhi wasallam nañu moytandiku balaa fitna di leen dal wala mbugal bu metti di leen dal fitna boobu tamit shirk kii wala kufur lañ koy firé maanaam bokkaale wala nekk yéefar parce que nit en fait ñu bari dañ foog euh, mais xam nga sincèrement bu fekkente ne ñun seetantal nañ tuuti xam nga sànq maa ngi doon wax bëgg yi façon bëgg yi yàlla def suñu diggante ba nga xamante ne kenn mënta wax ne xamul luy bëgg. am na beneen façon bëgg boo xamante ne tuddaalewuma ko mooy bëgg bi ñenn ñi di bëgg star yi. ah yi basketteur yi handball yi leur yi euh, ki ci des woykat yi voilà xeex yooyu léeg-léeg da ci gis nit koo xamante ne boo ko gisee rek jaruñu lay wax da xam ne kii moom day fans bu mag la ci footballkat diw wala woykat sàngam xattaa ni muy ak bopp bi sax benn la ba ci sax ni muy waxee di yéegi ci loxo bi ak ni mu koy wengale ak buy dox ni muy cëpp cëppee benn la c'est la même chose nga xam ni kii daf koo sopp ba nuru ko complètement loolu nag moo daan dal moo moo moo moo mooy dal dëgg dëgg ñu sopp yent bi saa sallam yent bi saa sallam moo tax soo ko soppee dëgg dëgg dëgg te mu dëggu ci nga topp sunnaam dëgg dëgg dëgg da ngay dem ba nga xamante ne da da da ngay yor ay da maam yàlla moo lay bindee noonu da lay façonné ci image am moom. sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne lay façonné ci image moom de telle sorte que ku la gis rek moom la gis sallallahu alayhi wa sallam ndax lan ndax mbëggeel bu taree noonu lay mel mbëggeel su dëggoo da gis da ngay dem ba nuroo am na benn remarque xaw ma ko xam ñu bari remarque nañ ko war a déet mais léeg-léeg dama koy gis ci couple yi damay seetlu léeg-léeg couple yi ñu bëri bëri dañuy dem ba am ay trait caractère ay ay ay ay yenn trait mel ni comme si ay mbokk lañ waaw langage bi ni ñuy waxee dañuy dem ba bokk ni ñuy waxee moom loolu moom day dem ba nekk benn mais trait dañuy dem ba am sax ay yenn trait caractère comme si ay mbokk lañ parce que bëggante moo koy def bëggante moo koy def nit ñi bu bëggee koo bëgg moom da ngay am tendance di ko di di di di di di di ko di ko maanaam da am facilité adopter ay manière am am facilité bi nga bëgg ko nga bañ kon man dara nga di gën a ci nit diw sàngam sopp na yonent bi sallallahu alayhi mooy di jëfandikoo sunnaam ci mboolem fan yi te nag mu teg ci lu xaw a raglu euh, donte dëgg la boobu ñépp mën a xam mooy walay sa amut ndafoon ak njariñ ala xubbin ci bëggeel bu ñuy wax waaye du laa amali te am jëf jëfe buñ jëlee exemple suñu waa ji nga xamante ne dafa am xale bu jigéen bu muy seeti di ko labat maanaam ngir bëgg koo denc bu fekkente ne tout le temps day ñëw maanaam bëgg wax bëgg yëpp ci wax yi rek la yem Euh, moment dina ñëw ndaw si ñëw xam nga lan la amul benn njariñ li ngay yëpp mais da gis sax ndaw si ci boppam mooy jekk-jekk bu koy woo dootu ko wuyooti su ne ko lay seet si ma ne ko am rendez-vous suy maanaam ndaw si ci boppam mooy finalement moom mooy mujj maanaam teel koo war ne ko dal yow daal voilà sawaratuma ci say biir parce que la parce que mbëggil la boo xamante ne wax laaj ci la amul jëf te comme niñ ko waxee sànq ku bëgg da ngay jëf bu fekkente ne bëgg gi ngay wax ne bëgg nga ko ndaw si dëgg la même bu dee yow say nelaw kenn du ko dagg abadan képp ku ko mës a dagg xeex nga ak moom ndaw si su la woowee téléphone bi bu ñuy njëkk tëb da nga nag soo bi kan mooy wuute heure bi boo xoolee gis numéro ndaw si rek sax sax ca war a ñëw <laughs> nga daan décroché ah mu ne la ñëwal waaw man de fii laa toll instant bii nii man rek maa nekk maa ngi ci àll dafa xaw a sedd nga gis moom lii lii du jar sax muy sëngu tellement que cawarte gi dikk na ba pare nga dawal dem jëli ji ko jàpp ne nag sa àdduna tey moom neex na xel neexi woo xam ne mosu ko neexee loolu bu dee bëgg nañu yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam ñun noonu lañu war a doxalee ak moom mbëggeel bu amul jëf moom euh, amul benn njariñ amul benn njariñ kon nag mu ne la waxtaan bi ak toppa topp góobul calcul yi xam wax la temps ak ak ittibax du benn toppal topp boodul calcul topp goo xamante ne am nga ittibaa mooy lan gis nga buñ jëlee wagon wagon yi ñoom ittibaa lañ def ñoom dañuy topp kiiwu train bi maanaam bopp train bi locomotive bi ah waaw ñoom dañ leen di xëcc rek yéen ci bi nag saa soo ko soppee dëgg noonu ngay def maanaam amul looy tànn ndax fii la ñuy jaara jaaruñu fii loolu yow du du loolu ngay toppatoo yow li ngay toppatoo mooy moom fan la jaar parce que fi mu jaar rek amuma choix foofu rek lay jaar mais nag li ñuy wax ni wax ko moo gën a yomb def ko def nekkul loo xamante ne lu yomb la dëgg-dëgg mais loo xamante ne. entraînement la laaj ndànk-ndànk mais aussi ànd ak fermeté ànd euh, euh, maanaam loo xam ne da nga naan conviction bu rëy laaj et que ne nii la te loolu lay def mais doo xëy xëy rek lépp lépp lépp lépp parfait affaire ay étape la mais ay étapes la tekkiwul comme nu wolof yi ni ñuy wax ah nga xamante ne bu ñu nee nangam boo affaire yi xam nga ndànk ndànk rek la quoi affaire bi du course de de de vitesse course de fond la xaw ma kii rek tax yi nga xamante ne man nga ko sax doo ci def dara parce que affaire bi course course du course de vitesse déedéet affaire bi demul noonu rek affaire bi course de fond mais vitesse bu bëri la laaj daal ak vitesse bu baree bare parce que boo amul vitesse boobu doo def te dafa am benn affaire boo xamante ne lu mat a bàyyi xel la mooy lakk bi li naan lakk bi dafa am ci yoonu yàlla ci yoonu yàlla dafa am lu ñuy wax lakk bi mooy lan mooy nit ki day toll ci benn maxaama tey pour mu yéeg ci beneen maxaama bi dafa am rek moyen bu mu laaj moyen boobu su ko amee di yéeg ci beneen maxaama bi mais su fekkente ne dafa accumuler ay lacunes ci maqaama yi ci suuf dootu leen rattraper ci ba abadat dina yéeg mais du leen rattraper ci ce qui fait que étape bu mu nekk war na góorgóorlu xar tànk tubayam pour que bu yéeg ci beneen bi mu bañ a yóbbaale lacune ndax it ay xam-xam yu ñu war a xam la wala du ñu war a jëfee wala suñu. waaw loolu yooyu yëpp la ay xam-xam yu ñu war a xam mais surtout lu ñu war a jëfee surtout lu ñu war a jëfee surtout ni nga war a tege teg yéen fi nga war a teg yéen fi sallallahu alayhi wasallam ndax mooy centre bi. sallallahu alayhi wasallam mooy mooy centre bi moo tax thème bii mooy thème bi nga xam ne mooy bi ëpp solo. muy fi ci mboolem tam yi ci des yëpp dañuy jàppale tamit lii mboolem yeneen tamit dañuy jàppale tamit lii maanaam day tax rek sopp di mën a gën di mën a yokk ñu koy gën di mën a wutal ay ay côté yu bari yuñ ko mën a attiser comme li wolof yi di wax euh, taal bu tëddee tàkk côté bu wàll bu ne lañ koy xam rek loolu la. yeneen côté yëpp lo yeneen façon waxtaan bu mës a exister dañ koy def rekk ngir objectif final bi nekk lii parce que lii mooy li nga xam ne boo ko amee sa fini sa affaire baax na ba faw te keneen ku dul yow maanaam ku amul li nga am yaa koy raw kooku moom moom moom ku amul li nga am rek raw ko kon Euh, loolu lu mat a bàyyi xel mooy lacune yooyu ñu bari moo tax léeg-léeg ngay gis benn nit yàlla boo xamante ne euh, nit ki day nekk ci suuf di doo di doog a tàmbali cheminement am di ko gis muy def yenn xeet yoo xam ne xëy na bon moom xam na ni kii nitu yàlla la mais pourquoi mu am lacune bii nii parce que dafa accumuler yow nag bul ko toppandoo de toppandoo yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam looloo tax nitu yàlla affaire bu doy waar la maanaam aarif billah bu ma dafa am benn affaire bu doy waar bu nekk ci moom mooy moom léeg mu am yoon bu mu lay bu muy jaar yoon bu muy def yu mu kii yow bul ko topp ci loolu parce que lu tax parce que moom mën na nekk ci lii tey nekk ci leneen mais ak lu mënti xew hmm. tôt ou tard dala fi bàyyi dem wuti ji yàlla parce que moom yàlla mooy objectif am yow nag soo ko toppee ci loo xamante ne bokkut ak li la yàlla digal wala sa affaire yàlla après yow yaa da ngay lan foofu de te moom day dem wuti ji yàlla dala fi bàyyi parce que moom yow doo objectif si affaire la bu jar a comprendre parce que te il faut que ñu comprendre que aussi mbir yi mbir yi mbir yi ñun la maanaam mooy lan mooy nit ku nekk yow yaay sujet bi important maanaam ki important mooy yow sa bopp yow yaa important keneen important yow yaa important même bu dee sëriñ bu mat bu lay jàppale daf laa war a jàppale ci kaw ne yow yaa important maanaam euh, moom ay expérience am ay mbiram ak yooyu bu la koy wax tamit c'est pour wan la rek ne la am na lu exister lu mel nii wala pour pour nga gën a comprendre affaire yi la rek mais yow yaa important yow yaay sujet bi te yow tamit adduna bi rek rek rek rek parce que temps bi ngay juddu ak bi ngay génn adduna temps boobu nga am pour mën li nga bëgg a defar yëpp bu ko tabax yëpp sa cheminement yëpp nga réaliser ko ci. mais boo boo boo toppee ak àdduna bi ni muy doxale au nga jàpp ne man maa important xam nga ñu bari bari dañuy nekk ci xeetu parparloo xeetu féete fii xeetu ànd ak ñu ba fàtte ne ñoom seen bopp ñoom ñoo important c'est-à-dire ñoom ñoo am yoon wu ñu war a jaar pour yegg ci yàlla maanaam affaire bi du kee lu muy def kee ci lu mu ne kee fu mu toll du affaire loolu de man lu may def man ba yegg ci yàlla man affaire boobu laa war a seet parce que loolu moo important waruma nekk koo xam ne spectateur kese la nekk ci biti ci tribune yi di tàccu rek déedéet damaa man damaa maanaam dañ ma fi indi ci terrain bi pour mu am trophée man damaa war a dugg ci terrain bi si ni ñépp nekk ci terrain bi parce que damaa bëgg trophée waruma fiirti woo toog fee ca kaw rek di tàccu gaay yi ak di supporter ak nekk foofu di xuloo ko xeex rek gars yi ñu nekk ci terrain bi di rayante pour am trophée yow nga nekk fële ci ci euh, ci ci kaw tribune bi di xuloo ko xeex. naan kii man kii kii man kii. loolu rek nekk foofu rek affaire bi loolu loolu jëmee la fenn ah. si non lu ama am solo la ñun ñu te te problème bi moom mooy problème bi moom mooy temps temps de jeu bi bu doon loolu lañ ko mën a euh, exemple la boo xamante ne xëy na euh, gënul mais dina tax ñu comprendre li ma bëgg a wax temps de jeu bi mooy bi ngeen bëgg a juddoo ñee dee rek loolu la bis bu ñu siffler fee mooy yow trophée perte nga ko ba ah ba dan dootoo ko amati a ba dan mais nag au moo moo tax koy kii yi moom ñu bari bari au lieu ñu toppatoo affaire boobu xam ne ñoom dañoo war a euh, euh, seen yoon la maanaam ñoom ñoo important et que dañoo war mais ñoom dañuy dem ba fàtte seen bopp nekk ci di supporter rek di supporter rek fàtte fàtte ni ñoom dañoo war a dem quoi te dañoo war a dem <laughs> te yoon bi yoonu yàlla dafa dafa yaatu ñëpp xaj nañ ci yoonu yàlla autoroute la à voie infinie cependant il nga am oto boo teg bu gaa yeggee mën ngaa yegg ah oui bu gaa yeggee ngaa yegg parce que ki leen di yeggale parce yàlla rëy na rëyaay boo xamante ne. kenn mënta yegg ci moom parce que dafa bari pexe wala dafa bëri lu mu def wala dafa bari lu mu xam yàlla kenn du yegg ci moom ci loolu moom moo lay xëcc ci boppam nga yegg si yi ci des yëpp ay moyen la rek ngir wane ni yàlla bëgg naa yegg si waaw ah oui man maa ngi nii bi ma juddoo ba léegi maa ngi wut milliard amaguma ko milliard dafa jafee am. buñ ma ko mayul fi mu toll yaakaar naa ne boo moytu du ma ko am wala waaw léegi nag yàlla man ma yàlla yàlla yàlla yàlla xam nga yàlla yàlla yàlla ko yàlla yàlla mënu yàlla pexe ma ko may pexe mënu ma may yàlla yàlla moo may xëcc rek indi ma ci boppam mais au moins naa def dara naa nekk ci xam ni loolu moo important voilà wala échauffé wu en attendant ñu lay dugal ci terrain. voilà au moo échauffé wu <laughs> waaye toog rek nekk ci biti di supporter rek di dóorante gars yi kii la léeg-léeg sax ñu ñu ñu jàpp la dugal ci kaso bi parce que da nga doon supporter di di dóor yeneen supporters yi wala def nga leen di def nga leen wala yooyu wala léeg-léeg ñu dóor la ci kii gars yi dañ dañ lay xaaj gars yi nga sa bopp bi toj wala yeneen ak yeneen nga am ci ay séquelles yu dul jeex. ci loo xamante ne supporter amoo yow amul benn enjeu en fait loolu du yëfi am xel du yëfi am xel na ah. ki am xel danaan hey gars yi yàlla yii de man naa leen xool aw mu kenn am naa nag koo xamante ne xëy na moo ma gën a doj moom laay jox sama bopp mu jàppale ma ci yoonu yàlla mais aw ma fii ay xaaj seen nekk fii di supporter rek de du ma ko def ñi may teg sama kanam pour ñu gindi ma yëpp ngir ñu yóbbu ma ci yent bi la de saa ñoom duñu objectif bi loolu daa war a leer duñu objectif bi tey bu ma xësee ba yegg ci yeneen bi nag sallallahu moom mooy sama affaire baax na ba faw loolu objectif bi ku ma mën jàppale daal ba sama moindre fait et geste te gestu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam man loolu laa bëgg ku ma ci man jàppale ak ku mën doon fu mën dëgg nu mën mel baax na obligé sax mu gën maa jub ëpp mu ëpp ma xam-xam mais na ma gën a xam yoon lii tax ma mën a am loola su ci jàppale baax na su ci jàppalewul eh mais man nekkuma fi pour supporter kenn non nekkuma fi bu loolu ah damaa bëgg trophée ni ñëpp maanaam te trophée bu mag bi mooy la le grand mooy kan mooy yent bi bu ma ko amee am naa lépp su ma ko ñàkkee ñàkk kon bu amul calcul sunnatal muxtaar sunna yi ka yàlla tànn sallallahu alayhi wa sallam taxtaan ñu bu ko defee nga màng de su ko defee nga bénéficie wu mooy liñ doon wax léegi boo bëggee am bénéfice bu rëy bi tegal sa tànk ci sunna yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam bi yëpp nit ñu baax ñëpp xam nga maam buñ naan diw nit ku baax la ku ku sell la tekkiwul ne dafa parfait ñoom ñëpp nag bu ñu dëppoo wi wuute ak sunna yenn def saa sàmm ci mbir yow mu leer na ni lii mooy sunna bi loolu gaawul bul ŋàññ bul xaste bul xuloo bul xeex mais yow toppal sunna yenente bi sallallahu alayhi nga gañe tabi al toppal sunnatal muxtaar sunna yi ka yàlla tànn sallallahu alayhi wa sallam mi bu ko defee nga màng nga gañe bénéfice bu rëy ba sallallahu alayhi wa sallam وكثرة الشوق بسم الله وكثرة الشوق في لقيان سيدنا من العالم topp sunna te mooy bi ci gën a màgg parce que yeneen yi ci des yëpp ci biiram lañ mais am na yeneen maanaam euh, euh, donc ah mbir yi am na yeneen mais bee bi tey gën a màgg maanaam ñi sopp yant bi sallallahu alayhi wasallam boo leen gisee am na ñoo xam ne soo leen gisee buñ tuddee yonent bi sallallahu alayhi wasallam day sànni jooy ba sonn ngi gis wala kii yooyu eh, koo xam nga ne mënoon a sopp ko ki nga xamante ne euh, da da da koy jaral dégg nga lu ne mu def ko ngir rek ne buñ tuddee yonent attan naa génne alalam yëpp joxe ko parce que dañ tudd yonent bi sallallahu vraiment kenn mënta wax ne sopp ko parce que buñ xoolee alal fa mu toll ci nit euh, bu dee da buñ tuddee yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis mu daal di joxe euh, te boo ko tëg joxe yi joo xam ne maanaam maa ngi lay tekki boo ko tëg boobu mais joxe ni dama sopp vraiment kooku kenn mënta wax ne sopp ko mais ñi sopp yent ci sallallahu alayhi wasallam yépp ñi ci gën a màgg mooy ñi nga xamante ne dem nañu ba dëppoo ak yent bi sallallahu alayhi exactement na muy doxale na muy waxee na muy defee na muy lépp maanaam lépp yent sallallahu alayhi wasallam jéem nañ koo xam yent sallallahu alayhi wasallam même la doon tëdde nan la doon def lépp xam nañ bu yeewoo lu mu daan jëkk def bu et cetera di jéem a doxale noonu waaye am na yeneen mandarga mooy wakasartu shawqi ak bëri xër maanaam cofeel buy tàkk ci xol fii luqyaa ci daje li sayyidina ak suñu sang ba sallallahu alayhi wa sallam loolu day am ci mm, eh, nelaw day am ci yeewu euh, xëy na du jar ñuy guddal ci bunt boobu ci point boobu parce que après dañuy génnee li nga xam ne moom mooy l'essentiel bi mais li ëpp solo mooy ñu xam ne yonent bi sallallahu ci ku ko yàlla wërsëgal nit ki dana koy gis ci nelaw dana ko di gis tamit ci ak yeewu ah beneen daje yonent bi sallallahu alayhi bëgg gi ngi maanaam nit ki am benn flamme benn envie forte ci daje yonent bi sallallahu moo xam adduna la wala àllaxira moo xam ci nelaw na wala ci yeewu na envie bu fort boobu boobu nga xam te ne dafa loolu nit ki su fekkee daf ko daf koo bëri lu mu koy def parce que képp kenn ci julli ñi mën na ne waaw ah, aka neexoon ma gént gént bi waay sa wala aka neexoon ma gis ko mais bu fekkente ne da koy wax léegi nii ci sa xol wala da ngaa dégg ñu ciy wax rek sa xel dem ci nga bëgg ko nii rek après mu jeex loolu ba tey taxut ñuy wax parce que loolu euh, nit ki mën na ko bëgg parce que dafa bëgg prestige mais nit ki nga xamante ne daf koo bëgg parce que vraiment yenent bi sallallahu alayhi wasallam la bëgg moo tax mu bëri lool lu muy toog di mébét ay way ak a neexoon ma gis ko way ak a neexoon ma dajeeg moom waay ay way àllaaxira ak a neex ma dajeeg yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom sopp ko te ñaare fu nit ki amee envie bu forte boobu bu intense boobu yàlla doo ko koy wërsëgal euh, mais dinañ ñëw léegi insha allah ci mm, loolu ni muy gën di bëree ni li koy gën a yombal daan ci ñëwaat léegi waaye loolu mi naa alaamaati bokk na ci màndarga yi donc di bëgg di taseeg yent bi sallallahu alayhi wasallam parce que gis nga taseeg yent bi sallallahu alayhi njariñ gi ciy juddoo kenn xamul nu mu xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom subhaanahu wa taala comme niñ ko waxee da koo amal ci nekk-nekkam maanaam en fait yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ko borom bi amal dafa xam nga borom bi subhaanahu wa dafa am benn essence divine maanaam nekk nekk-nekk boo xam ne mooy nekk-nekkam mooy az-zaatul aliyya mooy l'essence élevée wala al muqaddasa mooy al l'essence sanctifiée dafa nekk loo xamante ne amul bërëb amul lieu amul temps amul amul espace amul euh, rapport bu mu mën a am ak leneen amul euh, tur amul melo yooyu yëpp amul te dafa nekk loo xamante ne xel mënu koo daj mënu ci am accès mais borom bi subhaanahu wa ba bëggee feeñal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la. Euh, euh, daf ko dafa def reflet xam nga tey bu ma exemple bi ci bi ci bi bi bi bi bi bi bi mën a jegeel mbir mi mooy tey bu ma taxawee ci sama kanamu seetu damay gis sama bopp wala bopp ku mel ni sama bopp de telle sorte que ki may gis bu ma nee man wax naa dëgg bu ma nee du man wax naa dëgg euh, borom bi nag subhaanahu wa noonu la def ak yenn saa sauf que fii amul woon seetu sauf que bii paax seetu bi rek moo existé wul mais noonu la def yenn saa salaam rek moo tax ñu naan ko aynu zaat ah, haqiqatul kawni kaw zaat talaatu aynu zaat boobu moo tax ko maanaam mooy nekk mooy l'entité même la du de l'essence mais dañ koy wax tamit nuuru zaat yi sirrullahi nuurullahi leeru yàlla secret yàlla et cetera ndax reflet boobu la reflet wu bi la ci boppam moom ci boppam subhaanahu wa mais reflet boobu mu def borom bi subhaanahu maanaam amal sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu li ñuy wax la fii mooy ruuxam donc on ne parle pas de de de de du corps physique ruux bi la ñuy wax esprit bi Euh, ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko borom subhaanahu wa ta'aala amee ginnaaw ga mu ràng ko mu ab yiiku ci mboolem turam yi ak melo yi parce que li tax ñu naan ko mooy nekk-nekk yàlla maanaam l'entité de l'essence wala secret wu essence wala leeru essence wala reflet wu essence lu tax ñu ko koy wax mooy li ma la wax léegi nii mais sinon du moom du yàlla moom ci boppam parce que bu doon yàlla dana dagal ñu mën koo jaamu mais kenn du ko jaamu moom abdullahi wa rasuluhu jaamu yàlla la yeneen ci yàlla la sallallahu loolu tamit ñu euh, mboole mbindeef yi ndax ne bu la tax ñu mën a créer mbindeef yi mais mbindeef yi parce que lu tax parce que mbindeef yi yàlla daf leen amal ci turam yi ak meloom yi mu ràng yent saa salaam mboolem turam yeeg melam yi nag mu taxaw taxawaay jëm ni mu taxawee nii tey muy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi ba tey ñu ngi wax ci ruux esprit bi euh, bi nga xam ne loolu am na nag yent bi saa salaam comme mbubbam yi mooy mbubbam yi dañoo bëri muy al mooy mooy turu yàlla yi ak meloom yi yépp ñooy ay mbubbam donc mbubb yooyu dafa am ay jikko yu yu muy indi ci moom dafa am ay doxalin yu muy waral ci moom dafa am ay leer yu muy nekk ci moom am ay secret yu muy sax ci moom yooyu nag képp ku ko gis fekk mi ngi sol benn mbubb ci mbubb yooyu ci xaal boobu moom mbaaxam ak terangaan bu kawe day tax ba daf koy simmi jox la mais bu ko simmee jox la du ko perte du ko perte te loolu neex naa dégg tey bu ma nee la fichier bi transféré ma ko boobu ko transféré tekkiwul da nga koo perte ñu ngi yow ba tey euh, bu la ko ràngalee nag soit day fekk ne yow am nga prédisposition instantanée boobu pour mën koo sol bu boobaa nga sol ko wala amuloo prédisposition yi ñu dencal la ko ba keroog nga koy mat wala ba keroog àllaaxira su fekkente ne am nga ko am nga prédis am su fekkente ne sol nga ko mu am keneen ku la gis ku ko yelloo tamit yow it da nga koy da nga koy simmi jox ko ko mais yow parce que lu tax maanaam da nga ko koy jox mais yeneen bi sallallahu daf lay jox bu boobaa ci mbaaxam yéer bu gën a rëy encore. bu ëpp solo encore mais loolu ci mbaaxam la koy def même bu fekkee ne ne instant boobu lañ ko di ko gis au moment où yow transfert de de de de de d'habits de vêtements am na maanaam de parure plutôt spirituel am na rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam da lay joxaat bu gën a rëy encore bu ëpp doole ci mbaaxam. noonu nag lay demee noonu lay deme du ba du du jeex bu amul fu c'est illimité léegi euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy yenent yi alayhi salaam boo gisee ñu raw keneen ku dul ñoom mooy ne ñoom dañoo gis yenent bi sallallahu alayhi wasallam au tout moom ci njàlbéen gi ci lañ ko gisee bi borom bi subhaanahu wa ta'ala di jëlal ñoom kóllëre ko wa axadallahu miisaaqa nabiyyiina comme ni ko alxuraan waxee dañuy dëkk pour bañ a gën a guddal kóllëre googu moo tax yenn ci alayhi salaam ñoom ñoo ko njëkk gis après wàllu yu tegu ci loolu tax yenn ci wàllu yi ñoom yenn ci ñoo ñoo gën a kawe mais su nit ki kon saa yu gisee yenn bi sallallahu rek moom na comprendre ne am na réeréer lu mu ca gagné maanaam moo xam xam na ko wala xamu mais du neen maanaam gis yenn bi sallallahu moom du neen moo tax euh, képp ku ko rek. loolu xeeti texe gu rëy rëy rëy texe gu rëy rëy rëy parce que déjà le fait que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne euh, safara laa yamassu naara naar euh, mu'minun ra'aani wa mu'minun ra'a man ra'aani safara du lakk aji gëm bu ma gis wala aji bu gis ku ma gis parce que mbubb yooyu transfert mbubb yooyu parure yooyu mooy waral lool moo tax euh, gis yonent bi sallallahu alayhi moo tax tey fi mu toll soo bëggee euh, soo ko moo tax soo ko gisee wala soo ko xamee soo soo soo ko teewloo ci benn cees même Cees boobu bi nga ko teewlu mais man nga ci xotte ay maqaama yoo xam ne mënul nga dund téeméeri ak di jullee ko woorte doo ko am loolu moom moo tax nitu yàlla yi xam ñoom comprendre nañu secret boobu moo tax même ci bu ñu bu amee loo xamante ne maanaam da euh, da leen di dëgmaloo maanaam ci xadara bi maanaam mooy day maanaam xadara bi loolu lay tekki mooy lu tax nga dëgmal yàlla jublu ci yàlla kese lu leen di dëgmaloo yàlla su fekkente ne loolu noonu ñoom amuñu gisuñu yenn bi sallallahu alayhi wasallam ci rek automatiquement dañuy changer seen regard automatiquement pour di ma a gis yeneen bi sallallahu maanaam dañuy teewlu jëmm yeneen bi parce que lu parce que teewlu bi ngay teewlu jëmm yeneen bi sallallahu mooy li nga xamante ne dalay maanaam lim fi mu yéegi dara dara mënu la faa yéegi dara moo tax gi gis yonent bi am solo maanaam buñ jàpp ne gént na gént na yonent si boo géntoon bëgg di ko gis nag mi na aram mu xam affaire boobu ni mu amee solo mu ne hab lii zaaka yàlla may ma loolu <laughs> yàlla may ma loolu zan umami yow borom jamono yi su ko defee voilà période bu ne àdduna ak àllaaxira may ma loolu parce que xam na loolu rëy gi mu rëy ak am solo gi mu am solo am na yeneen i màndarga mu ne wa kasru zikrin ak bari lu ñu koy tudd maanaam xam nga nit bu soppee dara da ngay gis làmmiñ bi day takk ci lool xam naa bu amee ay question côté boobu incha allah rek ñu posé ko fii kasra zikri di bëri noo koy tudd xam nga tey euh, léeg-léeg nga gis euh, am na suñu benn euh, waaye buñu daan tooñee naan kóolumi loolu maa xam donc bu wax rek xam nga maanaam loo kii rek day daan def récupération politique daal di ñun gis na soxna si lii boo defoon tey fi mu toll bisaab bi neex na rek mu ne jiw bu soxna si euh, defal naa kii bisaab bi na lii maanaam loo ko wax rek mu ne <laughs> mu tourné affaire bi <laughs> récupération politique mais gars yi gars yi yaa ngi récupération politique <laughs> <laughs> maanaam euh, bu bu bu bu sa làmmiñ taqee taqee ci maanaam boo bëggee dara souvent sa làmmiñ da ci taq da gis ñi nga xamante ne dañu dañu bëgg benn affaire bu particulier ah comme ñi nga xamante ne par exemple dañoo bëgg football par exemple da ngay gis souvent loolu la ñuy waxtaanee ci fi mu boo leen buñ toogoon sax ngay waxtaanee leneen da gis ñu commencé dépaysé wu. tellement que ñoom affaire boobu rek lañu bëgg nga koy waxtaane nit ku sopp dara wala dara yitteel ko loolu lay bëgg mu ko moo ñoo ko am problème ñoo yam ko am problème aajo toog fii bu leneen loo leen di wax da koy da koy da koy dépise maanaam moom day bëgg tout le temps ngeen di wax ci problème bi maanaam ñoom bu dul faju mais nañ ciy wax nañ ciy wax <laughs> bis boo ci waxatul rek mu jàpp ne amul yow moom nga amul solo boo muy da nga ko contre am noonam nga wala yu mel noonu moom day bëgg rek nga ci wax. loolu tamit exactement mooy li soo soppee dara dang ci da nga koy bëri loo koy tudd jullit boo xamante ne subhaanallah léeg-léeg bés dana dem ba romb te du tudd yéen di ne sallallahu alayhi julli ak yu mel yooyu nga xamante mu tudd ko rek maanaam buy taaya ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna la koy tudd jamais mu waxtaanee yéen ci sallallahu alayhi di ko tudd mu nekk centre centre discussion ak centre affaire la. centre daa war a tàq ci turu ci làmmiñu jullit ku ko bëgg. nen sax da koy fekk maam day bëgg a wax deneen sax tudd ko mais yéen ci biir sallallahu alayhi wa sallam a wax parce que dafa daf ko parce dafa tàkk ci moom daf koo sopp daf koo sopp loolu tam bokk na ci mandarga yi wa kasru zikri salaatin di julli ci yeneen bi sallallahu alayhi mooy yoon wi a gaaw julli ci yonent bi sallallahu mooy yoon bi gën a gaaw ci yeggale nit ci yàlla mais soo julli ci yonent nag sallallahu nga am kersa ci sa làmmiñ ko tudd fekk sa xol ma nga ca leneen parce que yàlla xol lay xool inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum comme ni yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu sahih imam Muslim yàlla du xool seen jëmm yi seen seen seen yaram yi du xool loolu li muy xool mooy seen xol bi tey ngay julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim fekk yow làmmiñ bi rek ko tudd sa xol bi ñu ngi naan euh, bi ma demee marché bi donc euh, gisoon naa fa benn matériel boo xam ne maanaam yow sa sa sa sa làmmiñ ngay wax nii mais sa xol ma ngay wax leneen hmm? en réalité yow leneen li la nga wax loolu tax du bëri euh, du bëri kii comme li seen xajma bi wax radiyallahu anhu voilà Euh, bi mu naan isan nil ta waslan bi li xaaliki alaykas euh, waaw nu ngi ko waxee ci ci yent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu naan salaatu ala muxtaari après dina walaakin na jadwa dhikra in lam yakun bihi hudurun qalilun wal huduru gharibun voilà wayn turida nayra al-wasuli li xaaliki waaw alayka ala al-hadi salaatu tusib voilà ma ngoog walaakin na jadwa dhikra in lam yakun bihi hudurun qalilun wal xuduru xarib waaw wa in turida الوصول لخالقي عليك على الهادي الغفور غريب radiyallahu anhu mu ne wa bu fekkente ne nam nga wusulan wala nay wusuli am dëkk ak jokk yegg li xaaliti ñeel sama alibir sama maanaam yàlla boo bëggee yegg ci yàlla alayka salaatu ala alhaadi maa ngi lay digal nga concentré wu ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu baax aussi bu da nga da nga daj mbir ya na waaye nag jadwa zikri may yay tukkee ci sikkar illam takun bihi bu ca àndul illam yakun bu àndul bihi ca loola ca sikkar ba xaboorul ak teewlu mooy teewaayu xol may ya xalilum day ñëw waaye war xaboru teewlu xaribu ak a tumranke ak kàttum ranke gis nga bu la yàlla mayee moo tax Sayyid ad-Damrawi loolu la wax radiyallahu anhu bëri jul salaatu faatiha mu ne mooy lenn rek mooy même bu dee benn nga ci def par jour mais na nga ko teew sa xol teew na ko jàkkaarloo Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga imaginer bu sa kanam nga sopp ko wan ko ni ko danga koo sopp nga tuutal sa bopp ci kanamam nga julli ci moom boo ko defee benn benn boo réussir def ko benn ci bis bi bari nga li ñuy def dangay julli ci yente mais boo ci doon def ay millions ci bis bi te amoo benn boo ci am li mooy ba tey bari waaw moo tax teewal bi teewal sa xol ci kanam yonent bi sallallahu di julli ci moom lu bëri loolu imam Ash'ari wax radiyallahu anhu mu ne ñun suñu yoon mooy bëri lu ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi parce que loolu moo ñuy permettre ñu dem lu gis ko mu ne moom gis na ñoo xamante ne bëri nañ ñoo xamante ne ñu mu gis ñoo xamante ne la leen yeggale loolu rek la te gis na seen euh, kii boo ñu mën a jàppale ci gars yi mu ne boo bu bu gis nañ koo xamante ne sëriñ boo xamante ne moom trente mille salaatu ala nabi la daan def at wala mu mu commencé di seetlu salaatam te du nelaw am na keneen koo xam ne moom cinquante mil la ci daan def di julli ci yenn saa mais at rek mu commencé gis yéen tamit sallallahu te du nelaw. mais soo bëggee di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi lu bari maanaam parce que euh, le fait que nga koy julli du salaat moo tax ci comme jokkoo boobu salaat parce que c'est mooy jokkoo connexion bi am ak Yonent bi mooy exactement connexion ngay am ak moo tax bi ñu ko laajee kan moo la gën a jege yawmal qiyaamah mu kii kii may gën a aqrabukum ilayya man man yawmal qiyaamah aqrabukum salaatan alayhi ci yéen rek moom gën a jege yowmal xiyaama mais dafa tudd yowmal xiyaama mais aussi fii parce que saa yoo teewloo yenn ci moom mi ngi teew ci moom plus sa xol nga koy teewal di julli ci moom mais nga di ko imaginer ci sa kanam boobu munul nga imaginer euh, place Madina Madina Munawwara sa xaw fi mu ne voilà léegi moom kenn amatul beneen lay mënuñu dem maanaam jarul sax ñu dem ci beneen pour beneen étape bi mais euh, étape mooy nga bu dee yàlla may nga mës koo gis sallallahu alayhi xam ni mu mel cetera maanaam nga teewul jëmm jooju nga teewal ko ci sa kanam nga julli ci moom sallallahu alayhi wasallam ngir sopp gi ko sopp ak màggal gi ko màggal loolu soo ko defee nga di ko def nga di ko répéter di ko répéter loolu boole ko ak benn mbir kese. mooy lépp looy def te muy ndigal maanaam jëmmalal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci sa kanam nga toppandoo ko c'est-à-dire tey booy jàpp par exemple nga jëmmal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci sa kanam bu sottee maanaam nga nga xool mu mu sotti nga sotti raxas bu gàllax ko sax di ko fiiru nga sotti nga def noonu bu bu raxasee xar kanamam nga xool. nga sotti nga xar maanaam comme si moom ay roy jamono ji ngay def loolu ba bi nga raxase sax ba jàpp nga ba pare boo wax ñaanal jàpp gi exactement comme ni mu ko defee bépp jaamu yàlla booy def nga def ko exactement loolu maanaam moom ngay jëmmal sa kanam mu koy def nga di ko roy mooy imam bi gis nga loolu soo ko dee def di saxoo ci di julli ci saa sam lu bëri surtout salaatu faatiha gis nga balaa yàgg au début nag day metti au début moom yombul parce que boo ko def cinq minutes pour nga dem ba trente minutes loolooy jafe après et cetera mais au fur et à mesure ngay persévérer benn moment dina ñëw affaire bi sax parce que tàmm nga da dem ba nga xamante ne jëmmam day aiguisé wu au fur à mesure mën nga koy commencer di gén gis ci génn lu bari après muy gën di teew ci sa ci sa ci sa biir xel muy teew ci sa kanam da dem ba xam ne jëmm ji day aiguisé wu ba sa bët di ko gis au début nag da koy gis kese doo wax ak moom ba benn moment ngay commencer muy wax ak yow ba benn moment ngay commencer nga koy mën di laaj mu lay topp ngay ànd ak moom comme ni saxaaba yi doon àndee moom. mais loolu. kawniiɗe jom baɗe jom raggu kala ɓure woni ganndo annabi jambaaro annabi ko annabi kumnoyɗo moƴƴere kala gonɗo annabi koye ma ɗum gasɗiiɗi koye ma dulanooɓe koyma waliyaɓe koyma obbuuji koyma towolɓe gabbiri kala ganndo koyma ɓii moƴƴo koyma ma elakara jom sabu faati jom sabu ohle jomiidu kawsar tefonoowi nder ko allahu tagno an allah ardi dokkalo timmini koyma ko an ɓuri sokoma jego mba ma leyɗele mbatta kayitaji dotta kana kaaƴe dewe gore mi fantaki lekkel ma walla lakkal lekkel ele Sénégal nekk Sénégal buñ jëlee taag rek maa ngi di ma wul ma naare maa de boo ci mbolle boo tere pudi e demol di bindur di bindi malikum di kum naani buro buru doyum ndere jaarooɓe dokki humɓeyde ɓure ma ma walla bade ma ɓuri towe hootere daraniiɗo limtude ɓure ma mouhammadou haysinno waawa ine itta mettere sabonenɗo majji yona amɗo ganduɗo ɓurnade ɗuno ene ɓeyda moƴƴen e yimɓe keɗuɗe jam seene goɗe ɗe kala neɗi geɗe ɗe ene ɓeyda moƴƴen o jamma ɓuri mum um faani woni kala koye makko jibina ɓurnaɗo windar soko allah haali oɗo ko jomɗo winelmoɓe koye mum ino amɓe moƴƴen hay sinno anayi heferɓe hersuɓe ñande janngo fertuɓe moƴaalo winder ɗum ɗo ko tinɗol jeyi ɗum ko kisira o jamma weɗira maaɗeji jilbere hajji saydu nuur ba mo faate kalu fi yana jiimi annabi pekkor e muɗum bahin ko taare tawa jaabo huccimma siido ka jaa sara mum no reebol no yakibere ɓeeɓi ko cindel ɓeeɓi ko baaɗal heddiɓe ɓeeɓi ko wonjal kono saydu nuuru ba mo faate kalu no wayi fof himmal sifamum kon accuɗi jaaten nannude ɗum johli min nder sekama law jaha nder becce annabi ittamo addamama wendu dikka alhamdulillah jasakumllah jasakumllah jërëjëf Thierno Moussa am am na am na solo donte suñu làkk dégguñu waaye xam nañ ne lu am solo la waaw euh, kon ñu gaawal kii bi ndax saal bi dañ ko war a <coughs> dañ ko war a rendre kon bëri lu ñu julli ci yonent bi benn mbir la tax euh, buy wane ne bi sallallahu ndax boo koy julli ci moom da koy julli ngir sopp nga ko sopp te xamal ne moom mooy. yoon bi gën a gaaw pour yeggale la ci yàlla loolu moom doo am yoon bu raccourci bu ko gën a gaaw amul mooy moo tax dàppal raccourci boobu rek. salaatul faatihi salaatul faatihi salaatul faatihi boo am defaloo salaatul faatihi salaatul faatihi salaatul faatihi salaatul boo demee ba am beneen temps libre nga defaat nga salaatul faatihi soo amee loo ci yokk nga def salaatul faatihi salaatul faatihi soo amaatee beneen affaire bu boo xamante ne jàpp nga ni xëy na léegi doy na war naa cee yokk leneen salaatul fatiha salaatul fatiha yoon tarbiya bi gën parce que salaatul fatiha mooy secret yàlla bu mag nga xam ne moom la dëxëñ denc waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom muy si Ahmad Tijaani radiyallahu ta'ala loo ko jagleel feeñal ko lu rëy rëy la ñun en fait le fait mu yomb ñu koy wax non moo tax xamuñu valeur am mais amul lu ko ëpp valeur amul. moo tax si raxma ci jàll la garaw na benn affaire rek moo ëpp valeur salaatul faatihi mooy secret yàlla bu mag boobu moom ku ko yàlla xamal. boobu moo ëpp doole salaat faatiha te lool mooy salaatu faatiha yi mooy affaire bu mag bi jackpot bi mooy salaatu faatiha temps boo perte te nekkoo ci loolu xamal ne perte la te am na temps bu rëy a rëy boo xamante ne perte ko moo tax sax ci salaatu faatiha sax persévérer nekk koo am rek def defal loolu ginnaaw sa wir lazim bi mooy aw li nga xam ne mënut a ñàkk ci tarikam jàppal salaatul faatiha waaw wallaahi boo ci nekkee sax ku yegg nga yegg ku yeggu nga yegg te yàlla dina la leen foo xamante ne dafay ëpp sa xel yow mais day ëpp xelu mbindeef yi nit ñi mënuñu imaginer fan ngay yegg parce que tout simplement da nga jàpp salaatul faatiha katru zikri salaatin su ma topp nusratu diini yi di jàppale diineem maanaam aussi di ko défendre parce que tamit mënoo di bëgg nga diine yéen tamit salaa salaam mais suba ngoon guddee ba ci ñu koy fon doo ngay toog naan na affaire moom day na waar déedéet da koy da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay wane ni quand même euh, voilà tu n'es pas content nga jàppale affaire bi mais selon aussi c'est une possibilité bul xam non plus euh, taxaw lu di jikkoo maa la nga xamante ne xat dëgg-dëgg jaa ak dikki la ko min siyam ci ay jikko yu rafet yenn saa saa jikko yu rafet bu bëri yu am nga jël nga meloo ko loolu moom tamit loolu beneen mbir la buy mandargaal ne dëgg-dëgg sopp nga yent bi sallallahu alayhi wasallam ta'zimuhu ak di ko màgg di ko réeral comme gàmmu di ko def ay guddi yu mel nii tamit di màggal ay mbiram saa yu ko tudd bi réyal ko nga torop ci kanam wala dis daaloon ak a bànneexu moo tax comme ñoom ay nga gis xoolal Imaam Maalik lu def rahmahullah nga xam ne dafa toog fi mu toog jiit fekk ko quatre-vingt-dix-neuf fois parce que tout simplement xadiis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la doon moo tax nee na nanguwul yëngu boobu mooy màggal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais ñun non mais ñun ñun ñun suñu wax dañuy mag li Yonent bi ñun suñu làmb la gën a jege de voilà ta'zimu wa i'tizazu aka bànneexu ina tasduruhu saa yu ko tuddee gis nga am na benn sëriñ Ayyub as-Saxtiyaani rahimahullah Basra la jóge woon imam Maalik xam ko woon bu baax mais dégg nga dégg ne ku màgg la nee na bu au début daanu ma nangoo jëlee ci moom dara parce que Imam Malik noonu la ma dafa nit mu ci xam-xam du n'importe qui moo ñëw tax moo tax mu dem biir Madina gii jumaa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na 40 personnes yu ma fi xam ñoo xam ne saa yu ne yàlla na aw léegi mu taw te du ma jàngee ci ñoom benn xam-xam parce que xam naa ne affaire yoo xam-xam li juróom ci du seen affaire maanaam seetlu teg benn affaire la xam-xam bi beneen affaire la. voilà xam-xam bi riivroo wuñ ci du ma jàngee ci ñoom ah bi euh, euh, al imam Ayyub as-Saxtiyaani rahimahullah bi mu ko daan dégg ne Basra la nekk bi mu ko daan dégg dafa ñëw mu xool ko euh, mais mu ne du du jële ci moom xam-xam fii xamul rigor mu ne ñaari at gis naa ko Makka mais kañ laa commencé ne xam ni ci vraiment jar na ma jëlee ci moom xam-xam mooy dama seetlu ne saa yu tudd yent bi saa xam ñu tudd turu yent bi day jooye jooye jooye jooye ba ma yërëm ko ma xam ne noo kon kii bëgg na yonent bi vraiment kii jar na wóorul wóorul mën na wóor kii mën na wóor voilà moo tax même léeg-léeg da danaan wax ba buñ tuddee yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga gis mu def benn genre yëngatu quoi kii nii comme genre gars il c'est imam c'est mais euh, affaire bi la la mu ne yéen gisoo leen sama sëriñ suñu si digg gars yi dañ daan tudd yéen si salaasalaam am ñu tuddee yéen dañuy xonq ndax ñun noonu lañ meloon ak yéen bi sallallahu alayhi wasallam eh, ñu bëgg yent bi de sallallahu ba pare il que ñu jàng yent bi sallallahu il faut que ñu jàng ko jàng boo xam ne nag jàng lépp non jàng màggaayam da nga koy jàng. sallallahu alayhi wasallam kon wal tisraasu atab bi bànneexu bànneex am bànneex bu kawe xii na tazkuru suñ ko tuddee wala saa yoo ko tuddee xubbul quraan ak sopp alquraan faw nga sopp alquraan wa asxaabul ak àndandoo ak asxaabul ay la doon la woo ñoom karam yu teg ya maanaam mën naa dellu ci àndandoo alquran yi waaye mën naa dellu ci àndandoo yenn sax saxaaba yu mag yi radiyallahu anhum ñu ñu fi tudd yëpp ay ñu fi doon tudd yëpp ni ñu mel ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax saxaaba yi tax dañ leen war a fonk bëgg leen màggal leen teg leen seen place innal qur'ana ndax kat alquran huwal mizan mooy balance mooy mandaxe moom daal la ñuy natte bi nga xam ne taalum daa nga xamee ngiru ci moom maa xaweta lépp li nga am làq ko li nga aswaat ci sopp ku xër ku tàkk wasatami ak tàkk-tàkk bu bëgg li nga war ne ni dëgg dëgg bëgg nga yent bi saata bëgg nga alxuraan acca bëgg nga bi nañu teg yenn saa alxuraan wax na nan la ñuy ragal yàlla mel début suratul baqara wax na ko ci yeneen aaya yu bari wax na ñi gëm yàlla dëgg nan lañ mel ci début suratul mu'minun ci suratul euh, ak saar yu bari ci suratul anfal ci début et cetera ak feneen ak feneen wax na lan mooy mbaax laysal birru et cetera wax na et cetera wax na ne euh, wa anna hadha siratu mustaqiman fattabi'u sama yoon waa ngi nii fekk mu am yu mu tudd est-ce que ñun mel nañu noonu waaw wala déet mooy balance bi de bu ñëpp ne woon da yàlla wala yow yow kat baax ñu xool li alxuraan wax am na benn affaire bu bu bu boo xam ne euh, wax ci mbaax nan am na benn wax ma bu ma bu ma gën a jox vraiment wax jooju bu ma gën a marqué ci buntu mbaax mooy wax bi. Euh, euh, euh, Seyd Ibrahim naka la tuddati mooy taabi'i bu mag bi rek taalibi Aswad ak Alqama mooy ci ci an-Naxa'i Ibrahim ibn Yazid an-Naxa'i rahimahullah mu ne dafa ne no te te lu garaaw la wax dafa ne iza ra'ayta rajulan tafuuquhu takbiiratul ihraam maa imaamihi fanza yadaka min salahi soo gisee benn waay ngeen ñëw ci jàkka ji kàbbaru almaar armaal bi rëcc ko ak imaam bi kat dafa ñëw fekk tardé na ba kàbbaru armaal bi rëcc na ko moom fekk na faati avec yooyu roccil sa loxo ci war a seedee ci ne kii ku baax <laughs> <laughs> ah soo ñëwee gis benn waay ñuy kàbbaru armal rëcc ci jàkka ji ak imaamam kàbbaru armal bi rek xëcc rëcc bu bul toogati di seede ni nit kii ku baax la mooy tindikul defal ndànk bul di gaaw naan woo oh, kooku ku baax a ngoog déedéet mooy tindikul mais ñun léegi waxuma la kàbbaru àllar mais jàkka ji ci boppam lañ ñu xamante yoon nañu parfois yal nañ yàlla sàmm. amiin yal nañ yàlla sàmm donc mu nekkoon inna alqur'ana alqur'an huwal mizan mooy man la xawi de mooy mooy balance bi te arifu mi nga xam ne moom ngay xam ne maa xawee la nga làkk mi ne dafa aswaat ci sopp bu dëgg war sa demee ak sopp buy tàkk ci xol. yaa man yuridu yow mi nga xam ne namm nga jinaanal xul di àjjana yi sax yaskunuha bu dëkkee gëm faqat di man jiitalal talabal min daax yi sàkku caabi nga mooy sopp yent bu dëggu saa sam topp ci tànk alquran ak sunna boo ko defee tox taram ne daañ la xormaat parce que bi nga xam ne nekkoo parce que ki ki ki ki xelluwul ki nga xam ne maanaam euh, am xelam maanaam dafa dafa dafa ngeen baal mu wax wayul wax kay pour mu bañ a wax dafa dof mooy ki nga xamante ne day wut dara mais bu ko wutee fa mu ko war a wutee voilà ki nga xamante ne moom ko kooku duñ ko mën a ormal caabi ji nag boo ko bëggee demal wuti ko léegi ah moom loolu wax faqat bi man talabal miftah tax tarami te mooy lan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 Euh, kon euh, on a waxoon nañu ni bu ñu waxtaanee pare dañu ko bëgg dina am tontu ay questions quoi mais comme euh, comme temps yi xam na trop donc xam naa tontu dina dem si internet si internet nañu tontu quoi donc parce ah que daay nañu quoi incha allah daañu daañu def réponse foofu quoi si questions yi quoi ñu posé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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول المصطفى الكريم نحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن والتلاوة عنا ما كان في تلاوته فالسعي والنسيان وتحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو كسر أو سرعة أو سياق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغام أو إسهال بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أعراب بغير مكان فاكتبه منا على الجمال والكمال والمعدل من كل الحال فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وأبلنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبينا قبل المنايا على من عقلة والكسلان وأبلنا من عذاب الخمر ومن سؤال المنكر ونكيه من الابتلاء وبين وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من جهنم النيران وإن كتابنا ويسر حسابنا وسقي ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألبسنا وألبسنا الله عليك وألبسنا بلقائك الأبيان إذا الدعاء أنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر وارفعنا وارفعنا بالقران العظيم وبارك لنا بالايه والذكر الحكيم وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم زينا بزينه القران وعافنا بعنايه القران ونجنا من النار بكرامه القران وادخلنا جنه بشفاعه القران وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل عام والقرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل سن سناء اللهم ارزقنا بألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحار حكمة وبالخاء خلانا وبالدال بنوة وبالدال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفى وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقة وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالظاء ظفرة وبالعين علماء وبالغين غناء وبالفاء فلاحة وبالقام قربة وبالكاف كفاية وباللام وباللام الألف لقاء وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو الوصلة وبالحاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع أصحابه وحزبه من الأنبياء والرسل أجمعين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين وإلى أرواح جميع أزواجه وإلى أرواح جميع أزواجه وذرياته وآله وإلى روح سيدنا وسيدنا إلى ربنا وإمامنا وقدوتنا أبي العباس مولاي أحمد ابن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعما به وإلى أرواح جميع آله وخلفائه خاصة أينما كانوا الأحياء منهم أمر منهم والأموات في جميع البلاد أرحم الراحمين بجميع الجهود والأزمان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أوصى ذلك إلى أرواح مشايخنا الذين يعلموننا ديننا ويدلوننا على طريقة على على ويدلوننا على أحكامك وعلى سنة نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم اجعلنا من الذاكرين الله الذين والذاكرات يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل ألسنتنا رطبا في ذكرك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا مهيمين متيهين في ذكرك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا مستديمين على ذكرك وشكرك وحسن وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين والى ارواح ابائنا وامهاتنا والى ارواح امهاتنا وابائنا وأصدقائنا وأزواجنا ومشايخنا خاصة وإخوتنا في الدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ويا أرواح جميع هذه الأمة المرحومة أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ارحم هذه الأمة يغفر لأمة خير الخلق صلى الله تعالى عليه وسلم اغفر لأمته وارحم بأمته واسترها واجبرها ربي الله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر اغفر لأمته وارحم بأمتي واستر لها واجبرها ربي الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واستر لها واجبرها ربي الله اللهم إنا أحيينا هذه الليلة المباركة ليلة مولد نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم تفاؤلا وتقربا إليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين فلا تخيب في فرجنا ولا ولا تمتنا خائبين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فاقض بها حوائجنا وكف بها عنا سيئاتنا وارحم بها موتانا وموتى المسلمين أجمعين واشف بها أمراضنا وأمراض المسلمين أجمعين وألف بها قلوبنا بين قلوبنا على الحق والإيمان والإسلام والإحسان وعلى هذه الطريقة بمحاربة الأحمدية التجانية فقال الله من فيض شيخها بأعظم الكؤوس والأواني يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أدم علينا رزقك اللهم أوسع علينا رزقك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم افتح لنا أبواب رزقك وأبواب رحمتك وأبواب لطفك الواسعة عن لطيفك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أسبغ علينا نعمك ما عودتنا منك إلا ما حسنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فانتدم علينا حسننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لك إن الإنسان لظلوم كفار اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك وآلائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا اللهم زد لنا النعمة أدم لنا النعمة بعد الشكر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اصلح اصلح شبابنا وشباب المسلمين اجمعين، اللهم اصلح نساءنا ونساء المسلمين اجمعين، اللهم اصلح هذه الامه المرحومة العقل الرحمة يا رب العالمين اللهم اللهم أعطنا السلامة والسلامة في جميع بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر جميع بلاد المسلمين جميع أهل الأمة المرحومة على أعدائهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين واردد كيد أعدائهم على بحورهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك وأذل الشرك والمشركين في جميع البلاد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تجعلها آخر لقائنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من بيده ملكوت كل شيء أنت يا من بيده ملكوت كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولف والخاتم ما سبق ناصر الحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار عظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله jërëjëf ñu ngi gërëm mbokk yëpp dañu fàtte woon euh, mooy euh, soxna sëriñ bi doon def waxtaan waaye juróom dafa génn àdduna ci semaine bi ñu bëggoon ko euh, vraiment jaale waale ci waa daayira mu bi yëpp di ko ñaanal yàlla kaamil bi nga xam ne ñaan nañ ko fi yàlla yàlla egge yoon yi vraiment ñu ngi koy partagé rek di gërëm aussi mbokk yi fi teew association bi sénégalais ay chasse ñu ngi leen euh, di gërëm ak ñëpp ñu nga xam ne ñëw nañ fi bokki marché Toulouse euh, Lyon ñëpp rek yal na yàlla fay ak waa Paris mbokk ak euh, lay yooyu vraiment ay nit ñu faatu ñu jógee barab ak suma jigéen ñi ñëpp yal na yàlla fay leen ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu yàlla may ñu teew ko ay déwéni déwéni déwén asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw